suratu Al Imran Baaru Imran madame Diop Mbengue Madina la. ñu ne maa ñaar ñu ngi raadu la. ñu laaj ñu ne xool yi ñu ngi tudd bu raaxma ak yàlla ñu ngi am ñu ngi la. dañu laaj ñu ngi laaj ñu ngi laaj la ñu ay am ñu ngi am ñu ngi ñu amee. di taal ko di ñu ngi am ñu ngi def. baaru juróom-ñaar ci aar yi ñu ngi baaru Al Imran. dama déglu si la. mooy yéen bi nasaraan yi ñu ngi raam. dañoo àndoon ak yéen ñoom ñu ngi tëjee. njiital làmb yaa nga fa ak seen buur ak sa kaptaram ak ak ñoom Ndiou Diop. ñëw ñëw ñu jot ba ñu ñëw ba ci waam kenn dafa fàttaloo mais yàlla na yàlla xamal mu ne ko xamal ko ñun mu rafetlu ko bu baax a nit mu ne lu tax mu ne ko xam nga ñu ngi nekk yàlla nga xam ne suñu jur gi yëpp jur gi ñu ngi ko defal ñu ci moom pour que ñi nga xam ne moom moom la laata dara woon loolu. toppaayu banneex de doomu aadama yàllaa ko bind ci waaw dafay bëgg bànneex a bakkan mooy lépp loo xam ne bakkanam dana ko ci jëm ca ci lu ko neex dina ni saa yi ci laala moom jigéen lañ doomu aadama su géwéntee tey góor lu lu muy jëkk gën a bëgg mooy mu am jabar wan ba ni naa doom yi góor soo amee doom soo amee jabar lu muy bëgg mooy am doom doomi doom yi góor la bëgg wal xanaati rek xaral ju bari ak mu xantarati jëri jiñ boole soo amee jabar ami doom bëggul lu may am xaral ju du mu denc de mina zaabi ci laala moom wurus la wal fi dooteel xaalis waaw am xaa wurus bu du jeex ak xaalis bu du jeex wal xay léegi naar góor al musawamati yadi way rafet ak naar góor yu rafet wala naa nekk ji di am ay gétti jëlemam a xaram ak i nagam ak i béyam wanaar teeg mbay am i jàngam yu du jeex ak i saqam waa ak i magasin am yi fees ak tepp loolu la bëgg bu gannaaw bu mu santee kët ba juri doom walika loolu leen lépp mata wala dund yóbbale dundam àddina la rek wala yàlla nekk la fa moom xusnul ma ada rafetam delluwaay de yàlla nag waaw rafet ak fa moom la nekk de waaw loo xam ne moo gën yëpp baatab waaw baate alquran mi ngi lay dëdduloo yi ba kan gën a bëgg zaabu waaw mi ngi koy mi ngi jóge ci zaabu ji firi dem nga xam ne lum loo bëgg bëgg na la wóor ne fay dem rek fiddatu mi ngi ko ci fadda ji firi tasaaroo na mu xaalis lu mu bëri bëri ci sa loxo tasaaroo rek xaylil musawamati naaru góor waaw moom itam waaw rëylu waaw ak daagu rek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 ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم يا ايها الشافعي ضررنا بهذا المدري وضريب ورد ذاتنا وضريب ولا وحل يا محمد صلى الله عليه وسلم لا انبئكم لخرة ولين بخير في اجل من ذلكم في لول سن جنة في تول تجري لنا دون تاتي اجل سن هاري يوني يونس خالدين من من جوي بيد في اجل تول baneexi bakkan jàngatoon démb mais rafetal na ci waaw xol yi doomu aadama bëgg jigéen ak doom ak alal ju bari pour sa xaalis aw ak mbay loolu la wax ne ma ndax du ma leen solo loo xam ne moo gën loolu loolu lépp yóbbale fa dina rek la amul solo li nga xam nag ne mooy xéewal ak dëgg-dëgg te du jeex kooku mooy aljanna ñi nga xam ne yonanti yoon ñaxam fee ñoo jasaaro xitaal ma ngay daw ci suufam des bon nag tànn leen kër googu de ñaari wujj lañ nag addina ak àllaaxira boo tànnee àdduna ku ñàkk àllaaxira boo tànnee àllaaxira nag du la xañ sax àddina bon da ñaar yëpp àdduna nag mi ngi mel jeeneer rek bànneex yi nga xam ñoo fi nekk di dewloo nit ñi ak di réeral nit ñi Seydina Ali na ne juróom yëf rek la doomu aadama di bànneexoo sëy ak lekk ak naam ak war naaru góor ak xoddoo yére yu rafet loolu rek la doomu aadama yi kër këree mu ne juróom yooyu soo ko seetee xam ne dara amu ci solo sëy du dara lu may ab gaanuwaayukaay nga def ko ci gaanuwaayukaay rek li ci dee yëpp loolu rek la jarut ñàkk sa borom lekk li ci gën a neex mooy lem du dara lu may yamba rek la ay tojal rek la moom lem yére yi gën a rafet mooy sooy tojali ay sax ñoo koy tojal waruwaay ba gën a foor moo góor jàmbaar joo ma sa dégg nañ ko ci kaw gannaaw ak naaru góor lañ ko rawee naan li ci gën a foor mooy ndox ndox nit yeeg xaj yeeg bàyyi ma yeeg yentent yeeg njaayaan yi yëpp ko digaale ñëpp ndox la ñuy naan te juróom yooyu rek moo fi nekk kon nag ndax du ngeen ñëw ma tamal leen loo ne moo gën loolu mooy aljana rek waa su waaju naaki jabar mu taarati yuñ laabal ci mbërëgal képp sobe boo demee aljana da nga fa am jabar yoo xam ne dañuy laab buñ gis mbërëg mu ko wuteeg jigéen àdduna lu ca jigéen rafet rafet danaa fi fan mu ne julliwuma di tojal di gaanu waaye di ñendeel ko di tax leen di loolu yëpp doo ñoom fekku leen di ñoom amuñ dara la ñuy seexlu wari lu ak ngëdëm mi na laa yu fa yàlla de ba noppi nag yàlla dolli leen ngëdëmam de te ngëdëmal yàlla moo daqaa jana wala yàlla basirun aji xam la mu bina baadi ci jaam yi te noonu leen fay seen i jëf de aljana lépp loo xam ne bakkan dana ko bëgg wala dana ko dana ko bànneexoo nekkan bi ne loo xam ne bët mësu koo gis nopp mësu koo dégg mës toq ca xolam doomu aadama de te bu ñu xasee du gaal yàlla dañ fay génn kenn du topp kenn du dee kenn du màggat kenn du nelaw sax xéewal rek boo xam ne dafa sax ba faw suñ ca nuuree ba nga xam ne yàgg nañ ca yàlla xooleen nag ne bëgg ngeen ma dolli leen ñu ne ko ndax loolu li mën naa am ci lii ñun ñun mën naa am loolu de suñu yaram yi jëlal nga ko waa sa dootu xopp mukk dootuñ dee jox nga ñu ci xëyoo lekk ak naan ak sa dëkkuwaay ak waruwaay loo xam ne waaw mos a toq ci suñu xel ne loolu mën naa am waaw lii mën na dollee ko rek yàlla na sama ndaw sama nga demandé moo gën loolu yëpp ma bëmbal ma ma bëmbal ci ma sama nga demandé gërëm naa leen te dootu ma leen mere mukk ñu fekk ko moo leen dàqal moo dàqal lépp luñ mos a am ci xëyoo yàlla allazina ñaaña yaquluna danañu wax rabbana yow borom sunu inna naa naka nun amanna dëggal nanu la dëggal sab yonent ñi nga xam ne ñooy dëkk aljana yàlla ñu ci yàlla boole ñoom la yàlla melal noonu mooy jaam yi nga xam ne dañ doon wax ne yow yàlla nun dëggal nan la dëggal sab yonent faxfir yàlla nga baal lanaa ñeena dunoo banaa ay bakkaat nu te yàlla nga ñu baal suñu a waqi naa yàlla nga musal nu a neeri mbugalam safara a nga ñu musal itam waaw mbugalam safara de jaam su bakkaatee bal yàlla yàlla dana wax ne ah sama jaam bi xam ne am na borom muy topp sa bakkaat tey bale bu ko soobee waaw moo tax balu na ma yow sama jaam bi baal na la mu bakkaat fi balu mu ne sama jaam bi xam ne am na borom buy topp bakkaat waaw baal naa ko de ne sama duma dañ di baal sama jaam ci ñu may balu di ne dana dem sax ci gis juróom ñaar fukki yoon waaw booy duut ku nuuti bakkaat de waaw yàlla nag képp képp ku balu yàlla rek waaw xeloo ko de ku baluwut nag ba tey yàlla moom su ko neexee mu ku ko soob waaye jaam yi am nag ne gëm nañ seen borom te suñ bakkaate danañ balu yàlla waaw seeni bakkaate ñooñu yàlla wax ne waaw ñooy dëkk aljanna de yonent na ne yéen doomi aadama yéenay ay moykat waaw gën ci moykat nag mooy balukat yi de man nag danaa baal sama jaam feeg nii may balu te du ma faale na ne danaa baal sama jaam bu balo ñu ne ci waa indi na bàkkaar yu daal di ci géej gi ñu ne daw na ci jihaad ci bàkkaar yu gën a màgg waa ci la bokk rek waaw wax naa yàlla nga musal naa saaba ñaari mbugalam safara te yàlla nga mu musal ci safara rek jaam su ne yàlla ma yàlla musal ci safara safara dana wax ne yàlla yàlla nga musal ci safara yàlla ne musal naa ci safara rek asaabirina taggal way muñ ñaan taggal jaam yàlla ya nga xam nag ne ñooy muñ muñ am na ñetti daraja muñ balaa ba bañ koo muñ topp yàlla ba def ko muñ mooy yàlla ba bàyyi ko de ku muñ balaa ba bañ koo jooytu yàlla dana la yëkkati ñëpp ci nga di daraja daraja ji ñu nekk waaw moo ndaree diggante fi rek asamaan da doxab juróom téeméeri at ku muñ ndi topp yàlla nag ba def ko yàlla dana la yëkkati juróom benn téeméeri daraja daraja ji nag dana dalee diggante fi rek asamaan de ku muñ mooy yàlla nag ba bàyyi ko loo gën a jafe yàlla dana la yëkkati juróom ñenante téeméeri daraja daraja ji ñu nekk ñu neen dañu diggante fi rek asamaan jaamu yàlla yi nga xam nag ne ay muñkat lañu danañ muñ balaa lépp lu yàlla dogal te neexut seeni bakkan ñu gërëm àtte yàlla rek wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun suñ leen lore ñu muñ suñ leen tooñee ñu jéggale su topp yàlla te te di ci seen bakkan ñu mu ba def ko su mooy yàlla gaare seen bakkan xooreem ca ñu muñ ba bañ koo def ñooñu la wax de na dana innamaa yuwaffa saabiruna ajrahum bi xayri hisaab ñooñu fay ba amul lim la leen yàlla wa saadiqiina ci seen gëm ak ña nga na ne lañ waxoon ne aman na dëggu nañ ca te mooy muñ nag ci mboolem waa wàcc waa yëpp de soo muñee ba topp yàlla kooku mooy jaamukati yàlla soo muñee ba bay mooy yàlla waaw loolu mooy aju sagu soo muñee ba joxe sa loolu mooy tabe soo muñee ci xare ba bañ daw loolu mooy jàmbaar waaw mboolem tool yëpp bu ci muñ la laaj soo xamee ne taxawaay yëpp buñ kooku moo dëggu ci gëm yàlla am de wal qaanitiina ak way topp ñu yàlla ak ñi nga xam ne dañuy topp yàlla leen waaw ci julleeg waaw xoor ak ci kar ak jàng alxuraan wal munfiqiina ak way sadaqa ñoo seeni alal wal mustaxfiriina way balu ñu yàlla di la seeri ca waxtu njël de ak ñi nga xam ne bu njël jotee nag waaw ñi balu yàlla seeni bàkkaar de jagle na ko aw tuut ndax mooy waxtu yi nga xam ne ñu bari dañ cee sàggan de waaw ñenn ñoo di nelaw waaw koo xam ne yaa jub ci waxtu woowu nag di balu yàlla ñooñu la yàlla xam ne waaw ñoo moom aljana de tax na de jaamu yàlla suñ doon xasee jot waaw jaamu yàlla yëpp waaw istixfaara ci gën de Abdullah ibn Umar daana def bu suddi waaw suddi si guddi bu mujj jotee mu jóg di julli waaw su jullee ba yàgg mu ne jaamam bi seetal ma napp bi waaw bi de ndax suddi guddi gi waaw xam na ci suddi bu seetee ne ko na la fay bu seetee ne ko def na bu ko def si bu def ci guddi gi nag mu balu julli yam doon julli yëpp waa ak sikar yam doon sikar di wax nag astaghfirullah astaghfirullah ma ngay taawil wax yàlla jëm ne wal mustaghfirina bi la saari ñi nga xam ne dañuy balu yàlla ci waxtu njëlde hadis yi yonent bi wet na ne yàlla boo xamee ne nit tëdd nañ dana muñ ba ñaari sulu si guddi yi jëkk yi wéy su ko defee yàlla wàcc yàlla amul barab wàcc gi wàcc ak waa mu dikk jëm sa xoomaay rek la jublu ca wàcc ga yàlla wàcc ba jege nit na ana ku may xoo ma huyu la ana ku may ñaan ma may ana ku may balu ma baal la loolu lay wax ba ba fajar di xar leen koo xam nag ne bu boobaa yaa nga nelaw waaw jëkki ba bët tët nag waaw nga soog a jóg nag waaw di wa waaw sax di ñaan boo mi ngi mel ni buur boo xam ne takk na waxtu woo xam ne ci lay may gisee waxtu wa jot waaw jëmuloo soog bam nekk ci soxlaam ak njabootam nga dem na ko dama la bëgg a gis boo fekkee ni waaw yaruñ la doo doo am gise de yàlla itam fàkk na waxtu tëjal yi mooy njël bu waxtu woowu na ngeen jóg waaw soxla waaw di ko tudd ka jaamoo ko ñaan waaw tam ak balu def sayid allahu kooku wasal wàcc na ba nga xamee ne yéwoon na nañ yonent sallallahu alayhi wa sallam waaw ku lay seedeel nag ne yonent yàlla bu dëgg nga ñun ñi nga xam ne ñooy warom téere yi jëkk yi ñoo la waroon a seedeel te ñun bañ nañ ana ku lay seedeel nag buur ne na laa yàlla ñeel ay mbindeefam ci tegtale ci kaawteef yàlla moom duñ ko duñ ko mel le seede moom du jëkk di seede waaw waaye dëgg duñ bëgg a feeñal dana ko biral ci tegtal ak i kaawteef ba ñëpp xam ne dëgg la loolu moo taxaw taxawaayam seede ci yàlla yàlla nag lim seede mooy am ko luñ mbir ak mbir laa ilaa déet buur jaamu ci dëgg illaa huwa dara moom li yàlla seede mooy kenn xëyowut jaamu lu mooy yàlla def wal malaayikatu seede na malaaka yi loolu diina jooju nga xam ne moom la yonent yàlla seede ko malaayika yi itam seede nañ ko rek wa ulul elmi ak waroomi xam-xam de mboolem ñi nga xam ne am nañ xam-xam ci yonent yi ak ñi gëm yàlla ñoom seede nañ ko def xaa iman bi ma ji taxaw bil xisti cig maanu yàlla nag taxaw cig maanu de moo tax ku jëkk gëm yàlla moo di yàlla ne sallallahu alayhi wa laa ilaaha illaa ku jëkk a gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bi de jàngoon nañ ba amana rasuulu bi unzila ilayhi min rabbihi benn yàlla jiitu na nag sos malaaka yi topp ci ku ko ñatteel mooy borom xam-xam yi de daraja xam-xam nga gëti yàlla nañ leen ne yàlla ba mu bëggee def aadama xalifa te malaaka yi di nga xamal aadama tur xamuñ ko mu leen solo leen ma tur yi malaaka ya lott mu ne Adama solo ko Adama solo ko malaaka ya daal di nangu bañ xamee ne Adama leen ëpp xam-xam ñi nangu mu jiite leen yàlla sant leen sax nañ fi jootal Adama waaw ñoom ñëpp ñu fi jootal Adama lu may ji seen daraja ngoo ci daraja xam-xam ñaareel bi mooy bi yàlla tuddee seedeem teg seede malaaka yi seede borom xam-xam yi la ci topp la ci teg de moo tax sàkku leen xam-xam sàkku xam-xam booy toll di sakku xam-xam yaa ngi mel ni ku ne ci jaar soo xamee ne xam nga ko di ko xamle yaa ngi mel ni kuy dundale mooy taar fa say soppe mooy gànnaay itam fa noon de xam-xam nag buñ ko tudd ci alquran xam-xam waa ji yàlla di tax a màggal yàlla ragal yàlla sakkoo jege yàlla moom lañ jënd ma def yeneen laaye ne yarfa allahu lazina amanu wa lazina utul ilma darajaatin yàlla dana yëkkati daraja yi ñu gëm yàlla dana yëkkati daraja yi nag borom xam-xam yi ci faw daraja yi ñooñu la yonent na borom xam-xam ci jaamu katam yàlla bu amul xam-xam mi ngi mel ni sama ngëneel ci kii ci xeet yi ni ma yonent gënee daal noonu la alim gënee koo xam ne jaamu katam yàlla la xam-xam Seydina Ali na moo gën a de ci ñeneen yëf alal soo ko xamee soxla di ko wattu daa iman bu bëccëg xam-xam moom boo ko amee moom moo lay wattu Sidina Ali alal soo koy dundalee muy wàññeeku xam-xam soo koy dundalee muy doleeku rek Sidina Ali alal soo dee ñàkk nga ko say doona dan di jël moom soo dee yóbbaale ko ci sa ak booy dekkeeg ba ngay dugg rek waaw alal daf lay jiital booy jéggi siraat xam-xam nag daf lay mën a jéggi waaw na ngeen sonn ci xam-xam rawatina ndaw ñi maas gu maas gu xeew gi de ñu bari ci yéen sàggane nañ xam lu ñu ngi mel ni ñi nekk mbay rus léegi suñ deewoon ba jeex rek ay jaay la fi def te kon ñu musiba de laa ilaa déet buur ba jaamu ci dëgg ilaa wa ndaxe moom baamu na ko ngir taaki alxasiisu kare aji not ci nguuram alakiimu kare aji xarañ ci njëfteefam de yàlla li nga xam ne moo not ci nguuram waa te waaw moo xarañ ci njëfteefam de waa nett li wax nañ ma jenn hadis ne yonent bi wax na ko sallallahu alayhi wa sallam mu laxas waa ñu wax Xaalid ibnu Xattaan déggoon na hadis yoo xam ne yonent wax na ko ci la ay ji ne waaw mu laaj rek ki ko xam ñu wax ko fa mu dëkk muy doxa weer mu daal jóg laxas ba àgg ci dëkk waaw fekk ku ñu wax Lamas moo wattu hadis jooju mu daal di ñëw ca buntu ba fëgg mu ne ko kan mu ne ko gan mu ne ko looy dox mu ne ko dama dégg fi yow hadis joo xam ne moo ma tax a dama ko bëgg a dégg fi yow de mu ne ko du ma la ko wax lu may nga sax mu ne ko bindal bés bi tey maa ngi gis sa buntu bi du ma soxandi buntu bi see déwén mu bind bés ba ba bés ba jël mu soog ko wax rek ne ko yonent na ne ku jàng laa yi ji de shahida laa annahu laa ilaaha illaa huwal malaa'ikatu wa ulul ilmi bil qisti laa ilaaha illaa huwal aziizul hakiim yow yàlla seede soosu seede naa sama la koy dénk ne nag ma ko watul ba bu peccam yàlla de bu peccam yàlla yàlla dana wax jaam ba ne ko amoon nga dénkaane fi man waa daal di ko génneel rek waa ne ko a naa la lépp loo ma sa def ci waa ay ñaafir saxal sa loxol lay door waa xarafal jàmm de ah, hadis jooju rek waa xaali ibnu xapaam laxas na ci réew ak réew toog ren ba déwén waa pour dégg ko yeneen ci laaya lañ fatihatul kitaab ayatul kursi sayyidallahu anhu aqulillahumma malikal mulki kay ñëw dañoo aj aju woon na aras yàlla ñun duñu wàcc mukk ci suuf fañ lay moyee mu ne leen wàcc leen yéen ñaan sa képp ku taxoo jàng leen waaw ba bu set rek dara doxul diggante ma aljanna lu mooy safara waaw dara doxul diggante ma aljanna lu mooy dee rek ku kuy dund dafa mën na dugg aljanna te képp ku jàng laay des yàlla dana la xool juróom ñaar fukki yoon xool waaw xool bu nekk dana la ca fajal xaajo xaajo dina la gën a woyof mooy mu baal la sa mboole bi mbakkaat de ñoom day inna diina naka diina jëm jiñ fa dem xenda laay fa yàlla al islam moo di ngilit diina ji nga xam ne moom la yàlla tànn tànnal ko jaam yëpp mooy lislaam de nga xam ne moo lamboo wéetal yàlla jaamu yàlla la bañ koo sàkkal bokkaale rek yàlla ñun na téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeneen ci junne ci yonent wàcce na téeméeri téere ak ñeneen ci téere téere yooyu yëpp boole na ko ci ñeneen ci téere yi Tawreet ak Injiil Zaboor ak Furqaan loolu yëpp mu boole ko ci mooy suñ téere bii mooy téere bi nga xam ne mboolem téere yëpp moo ci gën yonent yooyu yëpp yonent bu ne ci aw nitam rek lañ ko yónni woon ci dëkkam xaasewu ko ci jamonoom itam su ñu folli diinaam ba yonent yàlla Muhammad ñëw ki nga xam ne moo indi diinal islaam moom yàlla yónni ko ci ñëpp nit ak jinne lu dale ci jamonoom fen koo ba fa àdduna yem li def ci mooy seen ab yonent lislaam mooy seen diina moo tax diine yi nga xam ne dañ leen doon indi waxtu leem jamono leem waaw xemal leen ci benn xeet waa taxutoon ñuy wax diine de ji nga xam ne moom la yàlla masare gëdëmal ñëpp waaw moom la ñu dencal mooy diine lislaam waaw moo tax de mooy diine ji nga xam ne pour ñëpp la pour fépp la te mooy diine yàlla ji nga xam ne dafay gënal moom la yàlla gërëm wa man yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu gannaaw lislaam samp na nag ku jaamoo yàlla jëneen diine itam yàlla du ko nangu de loolu la alquran wax wa maxtalafa wuute wut allasina ñaaña utul kitaaba joxeef na leen tawreet ak linjiil li ci yahuud ak nasaraan ilaa min baadi ma jaahum ndara jagannaaw bu dikkale leen axel mu xam-xam ak wéetante mboolem ahlul kitaab yahuud ak nasaraan wuute bi ñuy wuuteeg jullit ñi yëpp defuñ ko lu mooy gannaaw bu mu dellu fooree ne waaw islam ay dëgg de baax nañ ci gaa ñaan rek bàyyi na mu digal di seen ka ñaan rek a tax ñu xëccoo jullit ñi waaye xam nañ ñëpp xam nañ dina dina dina mooy lislam mooman yàkkoor ku weddi na mu daa ci yàlla ji na laa naka yàlla sariwal xisaab yi gaaw ji xisaab la mu de koo xam ne yaa ngi weddi yàlla itam yàlla ngi lay nekk pencal yàlla dana xisaab mboolem jaam yëpp seen saab bu gaaw la leen di saab mboolem bindee bi yëpp way jëkk ak way mujj te doomu aadama yëpp dara ca ba fa aduna yam afakay jinne yi rek lañ mboolem a yi doomu aadama yi afakay saytaane yi lañ mboolem saytaane yi ak jinne yi ak doomu aadama yi afakay malaaka yi dëkk suuf lañ noonu asaka yi malaaka yi da ca asamaan yi jëkk de waaw jëm ñaareel jëm ñetteel waaw demet ba ca asamaan yi juróom-ñaareel waaw am bi leen yàlla yi ñoom lañ bëree ñëpp nag yàlla dana leen hisaab diggante si jënd fenke ak si digg bëccëg bi jot ñoom ñoom aljana yàlla ci aljana yàlla ñu ci yàlla boole ñoom safara yàlla ñu safara rek ñoom si naa ali bi ñoo yi ñu bëree na leen jox rek ma leen hisaabee diggante subaak ñi bi ñu ne ko ñu leen di jox ay ñoom ñëpp ak ñi ñu bëri bëri bu ànd rek ku nekk ànd ci waaw ànd bu bokkut ak saa ngeen borom yàlla mi mën loolu moo mën a xisaab ñëpp ci dem defee ba man yàqur su wér dina mu jaati la xëy na jooka ndem xuloo na ñoom yow su ci dem diine waxul waxal ne aslamtu man jubal naa wajhiya jëmm sama lillahi ñeel yàlla su fekkee ni yow def na salaam dañoo daje yow ci ngidam diine bu ci sonn ne leen rek man jubal naa sama bopp yàlla rek mu jeex man boo waxul waxal ñun dañu leen ñaan ñaaña ootul kitaaba joxeef na leen tawreet mu waaw wala joxeef na leen téere yu jëkk yi bu yeewoo ak nasaraan wala mu ngi na ak yéefari yaaram yi ne leen awaf lam tum démb du leen sa baa ngi mel ni laajte dafay digle waxal leen wax leen ne yéen yahuud ak nasaraan ak yéefari yaaram jébbalu leen maanaam dugg leen ci lislaam te in aslamoo dem jébbalu nañu faqad ihtadaw bon gis nañu soo xamee nangu nañ ndigal loolu dugg ci biir lislaam bon ñoom ñëpp jub nañ ci te ci réer de wayin tawallaw ngeen dëdd nañu wali ci islam fa inna ma alayka naka war na al balaaxu jotal rek waaw su fekkee ñu bañ nañ la yow dara waru la ci yow jotal rek la war ku gëm waaw mooy jëriñoo ak jëmam surtout ku gëmu itam yow du la lor de waaw maa la rasuli dal balaax wala yàlla basir na aji xam na mu bari ci jaam de te sama leen fay seen i jëm de loolu jëkk xare la de inna leen ñu naka ñaxaña yàkkuroon danañu weddi laa ci laay ci alquran yàlla ci kawteef yàlla wa yaqtuluuna te te ñoom danañu rey nabiyyiina yonent yi bi xayri haqqin ci tooñ yahuud ñi nga xam ne dañoo weddi tawreet waaw jëfewuñ la ca nekk ba noppi rey yonent yàlla ya Zakariya Yahya ak Isaaya ñëpp dañ leen a rey waaw rey nañ ci benn bés ñeneen ñeneen fukki yonent ak ñëpp ci benn bëccëg juróom téeméer ak juróom ñaar fukk te borom xam-xam ya jóg ñëw di leen waat di leen yedd ñu rey leen mot ñu rey leen dolli ca ñoom ñu weddi tawreet ba noppi rey yonent yàlla yi ci kaw tooñ wa yaamur wa yaqtuluuna sañuy rey àlla si na ñaaña yaamuroona danañu digle bi a rey yonent ya ñu rey far fa basirum xamal leen daa saa bi ci mbugal ali ñu de ñu metti de ñooñu leen man yàlla danaa leen bugal waaw mbugal mu metti de dina te a bicaara te loolu bicaara nekku ci de misaakum de waaw koo war a jàqaloo nga ne ko maa ngi lay déggal ci mbugal waaw maanaam maa maa ngi lay jàqaloo waaw moom la moom lañ safaan rek ulaayika ñooñu la gaay àll si na ñoo di ñaaña abikat yàqu na amaalum ñu yëde ñooy ñoo ñi nga xam ne lépp a def ci lu baax muy sabax muy jox ko bokk lépp yàqu na ne duñ ci am benn yool fi duñ yaay ci àdduna wala axira te alaxira ndax waaw lëf balaa xam ba tax xam rek de te sartab jaamu yàlla moo di gëm yàlla jëkk waaw balaa di ko yàlla jaamu yàlla ba te gëmee yàlla su gëmee yàlla nag soxla yàlla jaamu yàlla su jaamu yàlla gi jaamu yàlla ga yàlla ñu nangu ko amma fee gëmagul yàlla kon yàlla wul sax di jaamu yàlla su jaamu yàlla mu nekk di waaw pënd rek maa law biyen ñaa leen min naa fi na way tëral dugal mbuur de alam tara ila la sino uutu na si ban mina kitaabi kooku lu ko wasal wàcc na ci yahudi yi waaw xaybar rek ñaar ñu kadd bokk jëfeen kilifa ya dañoo njaaloon te sangewu te Ndiaro dafa ñëw yoon daf ko jàmm doj ba mu dee loolu la tawreet xatte ñoom nag ñu ne xatte tawreet bi xiis na te yonent yàlla Muhammad waa indi na beneen sariyaatu bu bees nañ dem ci moom laaj ko ñu ñëw laaj yonent yoon xatte mu ne jàmm doj bañ dee yonent ne ko jàng ñu ne ko Abul Qaasim jàng na ci ñun déedéet waaw loolu du xatte doo doo xatte yàlla mu ne ko loolu la yàlla xatte te moo nekk ca tawreet mu ne ko ku la wax ne moo nekk ca tawreet mu ne yàlla indi leen tawreet ñii indi tawreet mu ne jàng leen ñii jàng saaroo nga xam ne ca la laaya njàm ja nekk ba jub laaya njàm ja Maalik ibn Sa'd mi doon jàng teg loxoom ca laaya ja jàng ca wàlla Abdullah ibn Salaam nga xam ne moo leen gënoon a wattu tawreet te mu jébbalu na waaw teg loxoom tëb na laaya njàm ji mu wow daal di ko jàng waaw yonent sallallahu alayhi wa sallam waaw dawalaate ba ci ñoom noonu lañ doon def moo moo yàq nguur soo xamee ne ku néew doole tooñ na waaw xëj ko wala ñu rey ko soo xamee ne ku tedd tooñ na moom ñu baal ko waaw loolooy demee nguur de waaw nguur maandu rek koy saxal ku tooñ boo rëy boo tuutee yëpp ñu dawal ci yow xate ba war ci yow de buur na alam tara ndax gisu la ila la jëm ci ñaaña ko joxoon leen nasiban cëpp minal kitaab ci tawreet ñu daaw na def na xoolam ilaa kitaab ilaa jëm ci tawreet ci buur bi li yàqu ma ngeen namaate bayyom digal ñeen tuwee tawlaa topp dëdd fariqun kuré minum ci ñoom woobu tam bit moom ñoom mori doona way dëdd lañu de ñoom ñi leen xoocaate yàlla ñu bañ alquran tawreet ci wàccoon ci ñoom sax ñu xooleen ci ñu bañ zalika doogale dëdd bi annahum ci sabab bi naka ñoom xaaloo wax nañu ne lan tama sana lakkatin naaru safara ilaa ayaaman ndaray fan maa doo daa di way néew loolu nag ñu leen ko teg ñoom yàlla googu mooy waaw seen seen ya nga xam ne seen sang ya sanal nañ leen ko ba mu sax ci seen xol ñu gëm ñu dëgg la ne nañ leen yow du dem safara mukk nanu am naa walaay waay woo ñun ñooy doomi yàlla ndax ñooy doomu Ibrahima te Ibrahima ñun ñun ñooy doomi Mafay Mafay doomi yàlla la ñooy doomi Ibrahima Ibrahima xaritu yàlla la ñun duñ dem safara mbaaw mbaaw suñ demee safara it lu métti métti daal duñ ci am lu ko ëpp ndax ñeent fukki guddi yëpp ñu naan jaamu woon yettu wa ñu loolu seen fen la yoo xam ne seen sang yaa leen ko sosaloon sanal leen ko ñu gëm ko ba def ko muy seen itiqaam ñu defee la dëgg la ba nga xam ne nag gëm nañ nag ne safara du leen lakk faw wala bu leen lakk di weesu ñeent fukki fan moo leen taxoon a féetee lu ñëw yàlla de waaw lépp lu yàlla tere ñu def ko te duñ ca ragal dara waaye nag su fekk na su fekk na loolu amul de buur ne waxar rawu war na leen ci diine ci diine seen maakaan wa dañ nekkoon ñëpp doon doon duur ko nar yooyu ñu sosoon moo moo leen xot ban bañ fàggale seen diine de laa ji wàcc ci al kitaab nag ñu ngi waxtaan maanaam ci ñun de ci waa xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de ñu bëri ci ñun itam ñu mel noonu dina leen xob bañ dina ndax sax yéen wàcc na leen wala yi tere woon bañ nañ ko def te nañ tere koo xam ne def na ko te xam ne bakkaar la loolu moom bakkaar rek la koo xam ne def na ko nag te defe ne sañ-sañ la ca am kooku moom mu tëdd na de fa kayfa kaasif luñ dig seen isa jamanaahum ndem boole nan leen li yow min ci ba bu gër sikk fii ci moom de te mooy sëñ tam nañuy def def boo xamee ne ñoom ñëpp song nañ leen ba teewal leen fa kanam yàlla jëfee ngam de wow fi tamatale am kullu nafsin jëpp bakkan maa kasabat lam fàggu woon de bakkan bu nekk ñu fay fa lépp lu mu mës a liggéey ndem yiw la ndemaay la de wowum te ñoom laa yuslamuuna deful wàññi leen de duñ wàññil kenn ay yiwam duñ yokkal kenn ay ñaateefam de ku nekk lam jëfoon rek waaw moom lañ koy fay de ba ma ñaamal misqaala darratin xayran yara ba ma ñaamal misqaala darratin sarran yara wàcc na te arab la saab arab la saab mooy balaa bi gën a màgg bu dal yonent bi ak sahabaam yi yonent fa toog ci Madina rek xooloo lu mooy mbooleem yaaram yëpp takk xare boo xam ne fukki ngi ci sandaar ñëw Madina wër ko wàll bu nekk ña nga ca kaw Madina ña nga ca suuf Madina ña nga ca ndeyjooru Madina ña nga ca càmmoñam bani Qurayza ak bani Nadir yi dëkkoon ak ci Madina te ba yonent ñëwee Madina dafa dundante ci rek wóolu wante du xeex ak ñoom waaw du dimbale koy xeex ak ñoom ñoom it duñu xeex ak moom duñu dimbale koy xeex ak moom ñoo yooyu itam suñu kóllëre googu dama am noonu yonent ba te yéen itam moom suñuy dëkk bi te tere yi kon yow tamit dara doxul seen diggante saaba yaa ngi génn te jëm ci xare bay seen njaboot ci diggante noonu yoo xam ne ci dinañ ko lore ba noppi ba nekk xare xale ba yonent génnee gis xare ba war Medina kap mu ne Salmaan yow mi mag loo xam ci lu demee nii mu ne commandé fu ma saa fekkee xare bu demee nii dañuy ngasu li wër dëkk bi yëpp ngas sax wërale ko de sax moo xam ne dana yaayee waaw fukki xasab waaw maanaam juróomi mètre ñu ngas ko ba mu xóotee fukki xasab waaw maanaam juróomi mètre ci suuf su ko defee fas du ko mën a jéggi waaw du ko mën a bëtt de su ko defee bu noon ñëwee rek dañuy xam ca gannaaw ngas ma yonent sallallahu alayhi wa sallam daal di joxe ndigal nee nañ ngas daal di séddale waaw lii sédd naa ko suwam muhaajirina lii sédd naa ko lansaar lii sédd naa ko alal bayti de waaw ñu xëccoo ci Salman Salman mi joxe pexe mi nag muhajir na ci ñun la bokk ndax dëkkut Madina boo ci ñun la bokk ñu ngi ci dëkkut Lansaar na ci ñun la bokk ndax ci Madina la jëmbuloo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw yonent ne déedéet Salmaanu minna alal bayt farñeegal Salman ci nga ñëgab yonent bi waaw loolu mooy dàq waaw fasale waaw ngir cafaande Salman ku ñu la woon yonent yéegalu ko ci aram rek dem ca xanaa yéegal waaw naa ko def nag ñu daal di man di gas fukki fukki xasab ñeent fukki ñu nekk fukki ñu ne ñu sax leen ñeent fukki xasab ñu gas nag ba aarul bayti seen sax ma ñu jot ca dëgg yoo xam ne dafa ñuul kub war ko mënu caa jeexital bi ñu yéeroog lu bari. ñu génn ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fës nañ ci dëgg yoo xam ne daal ngorkat yi mënu cee jeexital dara lu yéeroog lu bari. fekk na booba yonent ngi xoor ñetti fan yoo xam ne boo waree ba ngoon jot doo am lu mu dogoo mu ba muy ñetti fan bés bésam ñetteel boobu mu ngi wut ay xeer takk ko ci biitam waaw nit ñi bu métti ma bañ ko loolu mu daal di jàpp jël jàpp yi la sotti ko ca bañoot daal di wàcc ak jëmmam ji tedd ja xam ngor kala waaw ne xap mu ne kuy leer ba mel ni nga taal ci néebu lëndëm yonent ne allahu akbar ne mu ne kuy mel ni lamp nga taal ci néebu lëndëm mu ne allahu akbar na xapp yoonu ñetteel dajoo mel ni gannuus waaw lépp tasaaroo de Salman dugg ne ko gis nañ kaw séef de ñetti yoon yi nga gor yëpp bu ne dafay leer ba mel ni lamp lañ taal bu ne gis ngeen ni Salman gis ñu ne ko waaw gis nañ ko de mu ba ma goree yoonu jëkk ba mu a noonu la ma yàlla yàlla ba ma janoon saako ñu rafet waaw sama jégal nañ ma ne sama xeet waaw danañ ko moom sama diine dana àgg foofu de ba mu goree yow ñaareel te ñu ne ma ba dëggal nañ ma ne sama xeet waaw danañ ko danañ ko moom de waaw seen diine islam dana àgg foofu sama gore yoonu ñetteel nag mboolem gox yaa dina yëpp dana naan ak moom te dëggal nañ ma ne waaw mboolem di ma gis sama diine dana jaaga de naa fekk yi ne ak a sori ku ragal say noon day gas gas bi wërale sa dëkk xam ne ñun mën a tiiroo génn dem tàmba sax waaw ak ngasuli mun a mun a muy dëggal te saabaan yi ne daay moom Paris ak Rome waaye jël na leen ay nar loolu mënul nekk rek buur daal di wàcce raaya ji kul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom tudd rek melo yu rafet yi maalikal mulki aji moom nguur tuuti da nga jox al mulka nguur man tasaaw ku nga soob ci seen bindéef de yàlla moo moom ku ko neex ci jaamam mu fal muy buur de kenn mënu ci dara waxtaan si ma da nga nangu man tasaaw ci ku nga soob yàlla da nga nangu nguur ci ku ko soob saana be su ko neexee mu jox xeetu yonentu nguur su ko neexee it mu nangu nguur ak Faris ak Rome de waxtaan so da nga teral manta saaw ku nga soob ci jox ko nguur watu sillu da nga toroxal manta saaw ku nga soob ci nangu ci moom nguur de bi addika aju nekk la ci kattan sa alxayru yi waxaay de yi waxaay yëpp ci sa loxo la nekk lu la neex nga def ala alxayru wastarru yëpp la waaye waaw tegin waaw tegin téer yàlla mooy lépp lu mat nga seetale koog waaw lépp loo xam ne ak wàññeeku la di nga wóor nga ne jëf yàlla la bañ ko xaaskan yàlla ne bi yadikal xayru wa sarru itam waaye daal su teggin mooy ñu ne xayru day am fa dem moo tax Ibrahima wax te idaa wa idaa maritu huwa yashfiin a ma ràggee moo may saafara te waxut su ma ràggloo yee te ki ko ki ko saafara moo ko ràggloo teggin yooyu waaw ci leen lam bi yaaw su tey yëpp waaw xam teggin seen diggante seen borom ba lépp lu di ñu féetale ko borom bi lu di wàññeeku ñu féetale ko seen bopp ñu ne jëf yëpp yàlla la ñu am sax de waaw moo tax fii ci laa yi loolu lay jàngale bi adi ci bañ a wax wa sarru de su naka naka yow xajun ajaatan nga alaa kulli shay'in ci lépp def de balaa aja wàcce nag waaw yonent bi jàng ko sallallahu alayhi wa sallam de gannaaw ga yàlla dëggalal na ko la nga xam ne moom la ko digoon ca ba muy waa waaw yala ma ne yàlla mooy buur buur moom rek ay buur waaye àdduna buur yi séddoo nañ ko réew mi nga xam ne waaye mboolem buur yëpp moom yàlla moo leen moom de mooy seen buur. seen leen nag meram benn buur rek la mën a indi ci musiba. sakaam meram buur ak rek nga xam ne mooy yàlla de jeer yi ci àddina yëpp meram benn buur rek a ko indi. seen leen la ci yàqu na nga ak la ci aaraku. kon nag buur ak buur moom. meram yàlla ñu ci yàlla musal de Muusaa déy naag boromam ne ko yow yàlla yaa ngi ci asamaan ñu ngi ci suuf ñu ko jaami soo ñu gëdamee duñ ci xam dara soo ñu meree duñ xam dara ndax mën lañoo jox tegtal bu ñu mën a xamee ne gëdëm nga ñu ne ñu leen mer rek noonu laay falee buur ci yéen ngeen gëdëm loo yàlla yàlla faral buur yi jub ñu am yéen dëng ne yàlla xiir leen buur bu soxat bu di tàggat de di leen toroxal di xotti seeni sutura moo tax Hajjaaj ibn Yuusufa buur bi gënoon a soxat xam ne rey na téeméeri junne ak juróom ñaar fukki junne ci bakkani julit asoom nga rey ñaar fukki junne te Saïd ibn Musayyab la mottale indi boobu ñëwoon nañ ci jamonoom ne ko Hajjaaj jajjul Hajjaaj juban Hajjaaj melal ni Omar yow fekk fat nit nga ko gis nga nam jube woon lu tax doo mel ni moom mu ne tabazzaro ata'ammaru lakum mu ne mel mel leen ni Abu Zarin su dëgg àddina ak jaamu yàlla moom ci tolloo na Omar jamono su ko defee rek man mu mel ni Omar de waaye bu ngeen dëngee rek melu leen ni Abu Zarin waaw ma itam ni ma mel rek laa mën a mel de ma ngay jiri hadiis yéen di dem naa kama takuunu yuwallaa aleykum na ngeen mel rek noonu la yàlla fale ay ah, buur ci yéen nguur fekk nañ ci waxandewu Kisra. Kisra annoncé am mu yónnoon ci juddu ci jamonoom ku maandu la woon. fekk naa moom deexee ba muy dee dafa dénkaane ne. su ma deexee buñ ma suul nañ ma daal def ma ci waxate wër ak maandu ñoom yëpp sëñ ci mu nañ fa taxaw laal ku ma tooñ ku ma mës a tooñ ngeen balu ko fay ko xaqam bu ba xaq ma gàddu yëpp jiyaat ngeen soog maa suul ñu année waxandeem wa wër réew mi mu doon yëli ren ba déwén. kenn waxul ne mas na laa tooñ moom annonceur waana moomu du tax jullit booba lislaam ñëwagut waaye noonu la maando woon ba yonent na maa ngi jiddu ci jamono buur bu maandu ba annonceur waan fekk nañ ci waxande am mbind mu ne naataangay réew ak barke mu ngi koo ci njubam buur bi bu buur bi jubee yàlla daal di barkeel gàncax ngóob yi bari meññeet yi bari mu barkeel commerce bi kado yu bari mu barkeel guddi soow bu bari ak njiit li su ko defee alal ji bari su alal ji bëree góor ñi am doole su góor ñi amee doole nguur gi am doole su fekkee nag ni nguur gi dëng na yàlla dafay dindi barke ci mbay mi dindi barke ci commerce bi dindi barke ci jur gi loolu lu see tegu ñëpp ñàkk su ñëpp ñàkkee bu yàggee buur gi it ñàkk dootoo am dara yëpp waaw ci benn bakkan bi rek la yi jubee ci la lépp yi yàqoo itam def benn buur mas nay rëbb réer ci xàll ay son naanut mu suuf benn tool fekk fa borom tool ba mu ne ko dama mar ndax fa meññeeti garab yi am na ndox mu sakkal ko benn sorance gu buur ba xotti rek ndox ma bëree bëree bëri sedd neex neex moom mu naana naana naana ba xaw ma ni mu yem meññati góor googu ni mu rafete ak ni mu bëree dox mu daal di jàpp ci xolam rek ne bii tool moom dama koy nangu. ne ko dogal beneen doom jox ma mu doog beneen jox ko mu xotti dara ndox nekku ci. mu ne borom tool bi lu xanaa lu war a lim mu ne ma buur bi seet boppam bu baax ndax xëy na wut ci xolam. buur ba daal di delluwaat ci boromam xëy na tuub na lu yàgg yàgg du nangu tool ba ne ko jox ma beneen mu dagg beneen jox ko. mu dellu bëri ndox naka bu jëkk ba rek rek waaw tóoru ji nga xarfa leere guddi ji naara ji bi seng tóoru ji nga xarfa naara ba ci leelu ci guddi ñu am kattan ma nga xam ne bu wàññi ay jamono ci guddi loolu ci bëccëg bu wàññi ay jamono ci bëccëg loolu ci guddi guddi fukki saa yaar la bëccëg fukki saa yaar la dana ne jamono yàlla fàtti bëccëg fukki saa fàtti bëccëg ñetti saa dolli ko ci guddi guddi gi yàgg lu mat fukki juróom bëccëg di juróom-ñeenti saar rek mooy mooy lolli mu nga xam ne yonent na ne mooy traité jullit bëccëg guddi ko yàgg na mën soob te tere nga ni mu ko dee. lii tam mu ku waaw guddi dolli ci bëccëg ñetti saa bëccëg mujj bi guddi bi ci saa rek de mooy ndax waxtu nga xam ne bëccëg yi dafa yàgg guddi nag booy tudd rek dal di set wala li dul loolu mën na nekk xaaj ci bëccëg ñu dolli ci guddi mën la amus loo xam ne ko ci guddi bi bi bokkoon ci guddi ñu dolli ci bëccëg mu ne waaw ba xam ne si waaw kaman loolu waaw moom rek ak jaamu rek boo ko ji dana génne alaya aji dund ñun ñooy gëj aji dee yàlla dina génne itam aji dund mu bàyyi ko aji dee ñu ci doomu aadama yàlla an ko génne mu bàyyi ko ci soxantam ab ñu la am roo doomu aadama ci génne moom di di dund ñaaw bu génne ko ci ñam am niiw la ñaaw génne ci moom di dund wa toxruji dana génne am na itam aji dee ci maxay ñu ko dund dund jële ko génne ci nit ci nit kaa ngi dund li génne ci moom moom dee ñam mi ngi ci ñaaw li waaw ñaaw laa ngi dund moom mu dee waaw xamal wala waxtu lu jëlee la génnee xaw ma aji dund ñu ne ma it ñu tukkal ci aji weddi la waxtu lu jëlee la génnee al ma it a aji ñu tukkal ci aji dund la. nit dana nekk yéefar moom waaw moom mu ci dugg ci biir lislaam di julli bàyyi ma nga di dund waaw yéefar am ñu la di leen buy di leen ma nga julli tam mu dugg yàlla ñu la ah te dama moom di dund safaan ba itam nit dana nekk jullit jur doom mu mucc mucc moom nag yéefar de mbaayam di dund mu muñ ab ñëw de nga war yi la nga génne ala yaa di am nga may ci yaa ji de di na nekk ci ay ji doom nekk borom xam-xam war ko yi la génne yàlla may sa bon waa ji lañu ji xam waa safaan ba ñu dina ji doom waaw mu nekk jaahil de boobu saa waa war ko yi la nga génne ala yaa ñaar may ci mu tukkee ci bakkan bu deewee naam su jiyaaleeg bakkanam ñaari bakkanam ba bakkan ba dee xolam daal di dund rek ñu ko ñu dëgër génne almayita xol bu almayita xol bu dee ñaar yi mu tukkee ci bakkan bi dund bakkanam bu bakkan ba dund rek ba dee bu fekkee ni itam na bakkan bi waaw xol bi dund rek xol bu dund ñu ngi mën a ko ci bokk xam ne xol bu dee ñu ngi mën a ko ci li xam ne dund la ñu ko fokk da nga war sa dal mën ko sax ku soog dafa ñu dem ñu képp ku soog nga jox ko war sa mu xam ne la xamul am li ne la tax ci moom na def na wala am do moom ni na ko ci ñaka xam ne dañ doon xaar ci moom dafa rek ñu xaaleen ñu tax jamono mën na ñu dañ soxaleen wa tam na la bari fa xarit waaw li bokkul bokkul ci ñeneen loolu wóorul buur ne laa taxe ci bu def moom ñu loolu gëm ña ak ak ñu loolu yàgg na aw li yaa ñu ne xarit ñu nangoo ñu doon moom ñu ne woon ci jullit ñi de jullit mu tànn ñeefar nekk muy xaritam waaw jullit aji nangoom nekk mbokk jullitam yi de wama neefal ko def na mu saali te loolu de fan la tamit la laajee def loolu te jullit loolu yàlla illaa an tattaqoo ndax bu ngeen ragal ñun ci ñoom te tam ay ragal ñi nga xam nag ne waaw li lu dindi dañoo ne doole waaw ñi am ragal leen nag kon di ngeen ñu ngoog ñoom ci seen baayal waaw di ko mën a ci xol waaw loolu yàq dara ci leen ñu ci diine waaw jërëjëf laaw na watam ku leen yàlla na solo jëmmam de yàlla leen di ragal loo boppam naa leen wattu leen ma wattu leen ma ci lépp da ngeen dellu ci yàlla de fay leen njëriñ waxal il faut dem na ba ngeen mën si dorikum nekk ci concerne ci yëngoog ñu bëre aw si dóor da ngeen ngeen feeñal ko damul waa gën a xam xeer ni yëngoo boobu ngeen feeñal nag lépp lu ngeen ci jox nëbb ko wala ngeen feeñal ko nit yàlla xam na ko te dana leen ko fayee waaye yàlla mu xam ku sama waate dana ci asamaan juróom ñaar on ko yoon dana ci juróom ñaar on yàlla xam na jaatum na mala ko seen ci ni ko dana ci bu man ci ko ñu lay doonam de ko jàng sal dana fa jiddu dafa da dana fekk kullu no seen jëpp fa kan na am la mu defoon ko ñu xayrin ci la yàlla aw ñu la mu ral mu luñ tayal de dana fa gis bu mag def la xere jaam bi lépp lu ma sa def lu baax fekk na ko mu teew ci kanamam de na ne la ñu jëfandiku ñun ci wàllum ci lu bon dana mu njëriñ am na bay naa xarante nekk diggante wa bay ndaw diggante am na naa bii balaa bi balaa ñu sori rek lépp lu mu dana ko fekk waaye bi ñu defoon lu bon la mu jëfoon mu sore moom waa ñu diggante tànk wax ak ko waaw dañ wax mu war na ko nit wala wala waaw sama biir donc biir daal di jaamu. waaye ci biir biir maa ngi nag maa ngi jaamu. man suñu ne suñu laalee sax man. soo xamee ne. dëkk yi dund bi jeex na. ci jaam. te fekk sa fokk tam yàlla la woon. dëkk gëm yàlla. mbaata yi daa nekkoon ak moom. dañuy tàggu seen borom. ñu loolu dund nañ ne. suñu mbokk moom. aw fanam jeex na tey lay dee. te ñun ñoo nekkoon ak moom dañu bëgg nga mën ñu ndigal ñu dem. waaw tagg ko ba ndokkeel ko de na leen jàmm ñu ñëw naa ko bëgg yaa ngi jëm ci bés loo xam ne mooy jëm ci bés boo ma sa gis yaa ngi jëm ci borom bu tedd te gëdëm na la waaw man raw rayaan rek a ne di sa kanam mbég fee malaaka mi jël roxo bi fee malaaka mi jël roxo bi ñu fa ëllëg ngir yow ñu yàlla dëppee leen roxo bi te bu mu ci yëg benn nit su ko defee nga ñu daal di nga indi lu gën a rafet ci aljanna ñu ne ñaar ak ñu yonent gàddaay te yoon asamaan moo gën a rafet ci yàlla bind moom lañ koy indi waaw fekk ko ci kanamam ñu ko bëtt bu jëlee ci aljanna ñu ko ko fóonal ñu waaw fóon bëtt boobu nag lu ci nekk waaw lu ci sax waaw ngeen xasal bi tëbi ñu xool itam lu waaw loolu tax nga gis muy waaw ñu ne dootu ne la toog di yor ci raw la naan te du tee waaw ba mu jënd waaw ñu daal di ko waaw malaaka yi di ko xool nag waaw bu demee ci bàmmeelam waaw seen waaw daaba joo xam ne lu rafet ni moom lu xëy na ni moom mosu koo gis ci biir de mu ne waaye lu rafet ni ñëwal jagal ma de maa la safu ñu waxum ma jëlee waaye ñëwal war ci sama kaw mu fay mu ne sa jëf yu baax nga doon jëf yàgg naa laa war xëy na jiwoon loolu war ma ndaw mu war ca saxaaba ñooñu ñu dem rek moom fu mu bëgg ci aljana moom loolu mooy waaw yow ma tëj bi ku ne si maa ngi leen mën xayrin moo doon waaw bu fekkee ne safaan baa nag ku doon mooy yàlla waaw di weddi yàlla aw fanam jeex na malaaka yi ko xam noonu ñu kàddu seen borom mais ñu ñëw waaw wax di xam ci moom de waaw yàlla na leen dem ren ñu ñëw ne ko waaw ñu ne la yàlla def ñu dëkkaale yu bon yi te bind ci bakkaar yi rek xanaa soxlaal ñu dem dafa dem saxaarale suñu borom jaamu suñu borom waaw dëgg la ci boo xam ne moo gën a ban bés bu masa gis ci àddina yaa ngi jëm ci bu mbir boo xam ne waaw mel na la de dara lu ci sa kanam safara waaw ak dëkk yu njar waaw ak xam-xam mooy sa ñam de su ko defee mbàkk ba ne yaa ca biir nag di suñ ci demee mooy jamono ji war a joo xam ne loo xam ne ñetti téeméeri bëy waaw ak juróom benn fukk ak ñett ñu nga kii doomu aadama dëbb ko ci naqasan bi di ci bopp ci doon xale ca tànk xaw tànk ya waaw ñu di porooga nag waaw muy yuuxu yuuxu yoo xam ne ñoom dina ne mboolem li yàlla bind lañ dégg ñu xam yàlla mooy ñu dégg xale sax moom ko waaw ñu di porooga ba mu génn waaw ñu lëma daal di yóbbu ca waaw bameel mu ne mu sakk fi jëmm joo xam a ñaaw lépp lu mas a gis xasew xasew xasew ba gën a xasew medd mu ne ko lu waaw maa la bañ mu ne ko ah rabbi lan maay sa naa jëf Umar la yow waaye ci maa war léegi waaw su ko defee ñëw ne waaw jàng nakaat jënd ak moom waaye dana nekk xale moom de yàlla am leen di wattuloo boppam waaye yàlla ku yiiti la naaf yi yaa fekku leen yërëm la de alxuraan nga xelu ragal loo rek rek xelu yaakaar loo rek ragal rek te boole woon ci yaakaar loolu naa ko yërmande yàlla la bëgg ñu ko fi julli yaakaar ci la nag boole woon ci ragal itam loolu naa ko la naa ko it bëgg ñu ko fi julli ñu bëri ñu gëm ngal mbégteeg jëfëm waaw mu yaakaar mbégteeg mbaaxal yàlla kat mu xam bu yàlla tudd sa kër wax kat di leen de li des ñu wële ndax dina ko laaw na soo loolu ci sunu jaam bi lool bu daal di ci teg ne wala war a bu ne baadi bu ci tegoon sa biir ne xam dara du ko joxe. naka mu la mu wax naa bu ne baadi yaa ni anal xafu rahim waa naa sa biir wala sa bu leen am naa man xas yaa man ba tudd baatam xas na ci waa ñu koy ruuj baatam mbugal xale la xale baatam rahma waaw loolu mooy baaxam alquran ñu yaakaar loo rek ragal loo ñu ngi boole ragal am yaakaar xam nga rajo Diaw ñu ne yaari mbagg yi nga ñu xaw ci leen naa rek dox ci yoon boo xam ne yow jublu na ñu ne du ma boole sama ragal ma ko boole yaari kundare de ragal ci àddina ku ma xoolu ci àddina rek nga ma ragal loolu ci àllaxira rek am in kuntum dam na ko yéen tuhibbuuna da topp laa yàlla fattabi'uunii topp leen ma yuhbibkumullaahu yoon leen yàlla de yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ñun jaam yi képp ku ci bëgg yàlla rek doo topp ci man de ku rek yàlla dina la sopp waaye ci tam baal la ko ñu leen dina la ko mën a bakkaat seen te yàlla dana baal seen bakkaat de wala yàlla xafuurun aji bu la mu ñaan ko topp na mu ma rahiimun aji yërëm mu ko ku topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dana la baal te yàlla dana la yërëm de moo tax mandargam bëgg yàlla mooy jub topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de dina fiyanka na ne ngay mooy yàlla tay xoote ak mbëggam loolu ñamtaan la de fekk mbëggeel gi dëgg la ko topp rek ku bëgg dafay topp kam bëgg de bu tax de mandargam ku bëgg yàlla waaw mooy muy topp yàlla de di topp li nga dem di ñëwaay keneen man la dem ku bëgg yàlla ñu ngi topp suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam roy yonent bi ci mboolem waxamaat yi mooy wasila bi nga xam ne moo gën a dëgër ci wasila yi di joxe àggale jaam ci boromam de bu ñu xamee ñu ñu ñu ñu di góorgóorlu ci lépp lu ñuy def di nga xam na ko yonent doon defee ñu di nga ko na ko yonent doon defee Abu Hanifa mos la nekk xaal dina xaw ma ci yonent daala te ñu bu ko la la ci ñu ñu wutal ko yonent daala ci ñu far bay ndaw la ci xaal la waxal ak sama topp lan la xaala soo ta kan topp ñu ko ñu leen leen di digante ñu ko ne la ay taw ndaw dem dëdd nañu won topp ñu la ma ta yàlla ñu ñu la ta fa ñu ñu la dem waaw yoon dara de maanaam da leen bugante ñu la ma ta yàlla istafa sonu namu adama adama yalluhan ak noohan wa ala ibrahima ak ibrahim wa ala imrana ak imran de ala alamina ci mbiri jamono seen de yalla moo tànn adama ñu doon tuddee yalla bi ñu doon bindee ci yëpp tànn adama ñu tànn ñu tànn sam ci suuf ñu wut ak le adama yëpp tànn ci jëlee ko rek ni tànn ci bani ñu tànn bàyyi ko ci ñu tànn te du ñu dugg yàlla ñu tànn aadama tànn yonent yàlla noonu moo ñu doon dina yonent yu am yi ñu ko ñu saraati aadama yonent la waa ñu doon saraati noonu moo ñu doon dina yonent yu am yi tànn Ibrahim xaritu yàlla xam ne Imraan Imraan Imraan mi nga xam ne ñu ngi fi Musaa ibn Imraan ak Ibrahim li nga xam ne mbëgg Mariam bintu Imraan ñooñu ay jëmm lañ yoo xam ne ñu la tam na leen ci seen dund bu jamono rek xaalam yi ñu di turu sa ayram rek yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo leen jël ñoom ñëpp ñu ne xaalam ak nit tamam ñëpp maanaam mbooleem ñu di sama borom waaye nekk ci yàlla rek ñu ci wala ya adama wala faxra ngam ñu ñëf kala ma la ko bax mu ne ko di wala ya adama la am jinu wala la ko sax ñu ya tam ñu ñu doom na ba ñu ko ñu ba bu ci ko ci doom la ñu la ñu ba ñu la ñu tuddu ñu ñu doom ñu la ñu adama ji ñu ñu ñu ñu a seen doom la waaw mboolem bani Israayiila jiitu na mbaam rek wallaahi yàlla sami'un ay jëf dëgg la mu seen wax alimun ay mu seen jëf de ay doom lañ ñenn ñi doom ñenn ñi lañ yeneen ci doom yeneen ci lañ ñii góor lañ ñii lañ wala mu xaw yi doom wala mu xaw yi lañ ñii doom yi lañ moom xaalisam daraja rek la soo gisee yonent yi doomi yonent yi lañ loolu moo tax yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo xam ne yonent bu am gannaawam doon doomam bu góor bindu de mu ci bindu rek yonent bu am gannaawam wala ñu doon wala ñu gën doon ñu gën loolu mooy xaade Yàlla ak ak xaalis bés bi bi nga xamante ne dafay takk jabar suuf si ëllëg ngir jullit lay mbokku moom takk la ko noonu daw dina ci topp yàlla yàlla bu mu sëy su doom bi juddoo fas fas fas fas dem dina ci mbaay mi ak bés bi ngir jëf ak suuf bi bi ko doom safoo day jënd rek di jënd baay rek ñu waxaat ñu gën a amee lu ci ruwaajul moom béykat baayam la. bu dee ab yonent lu xam day juddoo rek day màgg nit yonent bu dee jullit bu doom day juddoo rek ñu ko jullit su dee borom xam-xam bu doom la màgg rek di borom xam-xam dara nga xam ne ne aji gaar gaar na ci soob ak yàlla ñu topp ni li nga xam ne moo doon xaar loolu mën na xam bariwul muy bari itam ñu ne yaa ngi doom dafay weddi yàlla fafat kéefaram mbay bi ak lëndëm ci xolam bu sëy sëy bu xaraam mu ngi ci lëndëm mu lekk xaraam naan sàngara soog a booloo lëndëm yooyu bu ci doom sosoo bu ci doomoo itam dafay nekk yëfar rek ñu baayam xaaliban dara aju jaar baay ko ci yàlla baar ak jaar lañu bàyyi ko ci yàlla nag jaar doon ñu far gi doo def ko mu di jullit du borom xam-xam du wàllu wala sax du yonantu jaar dana daal itam ba jàpp doomu yonantu bi waaw ak doomu borom xam-xam bi ñu ko waaw ba mu ba mu ba mu nekk ñu far gi waaye loolu lu baax lay doon waaye lu doon cosaan daal mooy doom bu bàyyi ba rek al waladu abu abuhu loolu moo tax yonantu yàlla Isa bi nga xamee ne amul bàyyi xanaa ci la Jibril rek la bàyyi ko Jibril malaaka la Isa nekk ci ndigal lépp Jibril malaaka la dem na ko nga dañ ko bëgg a rey yóbbu ko ci asamaan mu far na dëkkaale mu ay soo te pour jàngatal xaaral bu waxee juraati Imraan jabari Imraan te muy xam na ci jëntu saa Uda Uda ba màggat na mu topp doom gis ngeen tukki toog ci ronu garab gis ginnaaw loo xam ne du ñu xontu doomam ñu ngi ko xool loolu fàttali ko doom ñu dal di ñu doom dal di ñaan yàlla itam doom ñu ñaan yàlla doom ñu ngi leen di demee ba ñu ngi leen demut ñu ngi rabbi yow borom sama ñu naka man defar ko ñu fer na ma bu ma defat la ko ñaan la maa fi bàcc yéen a ci jël ci suuf mu waraloon mu di lu gënal de ñu ñaan yàlla mu waraloon mu di lu sellal ci soxla yaa dina ngir liggéeyal la rek ci bay ci naqam bala xamaa sa doom bu ko sedd yàlla bu ko bu juddoo rek da ngay dem jëndee ko bu ko ñëwee dafa ko ñëwee door ci bëgg yaa dina ne di di doomam bu naa ko yàlla xamatuma bom ngam di ba ñu ñu torne doomam dëkk nii dëkk ma xam ne nga xam ne ñooñu fa nekk ñu labboo di jaamu yàlla rek bàyyi bàyyi sa àddina yi bàyyi sëy bàyyi lépp ci kër yàlla rek loolu la ñu doon donc góor gi mën a def loolu morom moom ci xolam mën la bëgg ataqabbal yàlla nga nangu mu ci man sama nisar yi dina sama sa yow am sa yow sama waa ay dëgg naa man alaali waa ay xam leen xam jaam yi rek am raam xalaku fekk mu jaam yóbbu gannaaw ga nag mu wëccin falamaa wada'ahaa moom mu wëccinee lii moom muy doon di jigéen te dafa yaakaaroon ne moom góor lay doon xaaral mu wax li mu laaj bant lu ne rabbi la borom sama indi na kaman wabatuha wëccin na ko unsa mu doon di jigéen de man dama ko roon dama koy jébbal yàlla de wëccin naa ko waaye jigéen na de li nga fa gasaru te góor góor gama la ñaanoon konoon saa mu tam jigéen bi ma may lekk man de buur bi ma ñaanoon buur bu dëgër boo xam ne dafay dem fa du koy lay sama xarit waaw nit ku yàlla nag loolu laa la ñaanoon waaw doom bu jigéen nga ma may la boo ko mënul loolu ndax jigéen xaar nga waaye dafa doom bi suñ rek dafa rek yàlla yeneen buur wala te yàlla alam maa yi xam bi ma baal la wuti mën naa yàlla wuti naa ko muy jigéen te xam na ne yàlla xam na la wuti xam na jigéen la wuti yéen ñu ne ko moom turist la wax ba tey rek kon mooy classe bi naa ko moom doom bi Maryama Maryam di yàlla sama doom bu jigéen bii nag tudd naa ko Maryam ñu ngi am jaamu kata bi yàlla yéen juddu kata waa bii ku ku bañ góor ñi ba um wata na kamaan mooy classe bi naa ko moom bu ko ci yàlla suñu wata ak doomam ñu ne seetaan ñu seetaan rajo yi gën a ko damaa ko wane si yàlla seytaane ñu ne doon jiwaat ñu jiw moom bu juddoo rek ñu ngi koy jiw ñu tax ñu takku ji yéexu ñu Mariama ak doom waxtabalaha te nangu ko rabba boromam bi xamoon ak nangu waata ñu daal di rafetlu ñu koy jiw ñu ngi gërëm ba mu juddoo di juddoo itam ñu ne yàlla nangu nañu ko ñu waaw nangu gu rafetlu waaye dafa seen fos ko ñu baaxoon ko xaatoon ñu daal di rafetlu yàlla def Maryam xol bu rafet moom dund bu rafet am dund bu rafet daf daa ñu màgg ci jóg ñu doom di màgg ci at nga xam ne ne xam na xam na ko nag ñu ko ci bay di ma xam ne leen di xelal ñu ko ñaari jëleen ko ñëpp xëccoo ko ndax yéen daal sëli maam la xëccoo ne fekk na Zakariya ak yeneen jàkk ja la bokk te Zakariya mooy déglu ak saaw loolu tax na Maryam am na ci bintu Fakkoda Asaa bintu Fakkoda la Asaa mooy jamono Zakariya am na ci biir Maryam Zakariya ne maa ngi lay ziar ko man nga xam ne maa ngi ndeyam waa ji nga xam ne xaroon toll la maa ko def ñu ëttoo ak moom ñu ëttoo ñu ñu ñu wëntale ñu dem sa yem ca ordon ñu ne ñu sànni kalimbeer ñu ne leen xamal loolu ñu sàkku na ko xalibaam sànni ca ndox ma wax xam ne xalibaam taxaw na ci kaw ndox ma rek tuuxul ku war a yar doom bi ñu dem sànni ñoom ñu seen xaliba lab waaw xaliba dafa bëgg taxaw ci kaw ndox ma ñu bàyyi ko fële ñu daal di ko jàpp nag indi ko ñu fal ko taxam kaw moo xam ne mu la doon seen yaaram jaxaa xam daawut ñu tere ñu ba Mariam nag ñu ne Sakariya mi nga xam ne mooy denc santam moo ko daa indi ñoom ak juróom xale bi nag Zakariya duggee ci néegam rek di dee waxtu noor di fekk fa naneen yoo xam ne kenn du ko gis lu muy nawet gis la nawet di fekk moom naneen yoo xam ne kenn du ko gis lu muy noor war ko falaa te yar ko Zakariya Zakariya dama baxala yëpp bu mu xarasee ala ci ñoom bu xarasee ala ci moom Zakariya Zakariya ak ñu xaraba ñu xarab na waxu ko jàkka ja léegi comme que da ngaa foog ñu sant waaw wërsëg yi jugee noor moo fekk fa mu njëkk a noor mu fekk fa mu njëkk a noor mu wax yaa Maryam yaa Maryam ana lakki ana sant ko moo la xaaral fa la ñu ñëw di Maryam mu ngeen moo xam ne jaam ana foofu jëlee xaaral mu wax moom xaaral mu tuuti la wala moom ñu ngi lay ci ñu ñu ñu bàyyi ko fa yàlla ye waaw ci ñu ñu ko jàng le ñu ko ko ñu ñu la mu saaw ku mu toog jotaay ñu mbiri coono de yàlla lu ko ñaan wërsëgal ko jaamam de te du ko sonn de dina laa woo ci karaama wàllu yi Maryam nit lam ab yonent yàlla ma ko yónni yi leen ñu ñu woon xanaa xar baax yi wan tan ci moom lii doon lii ci sa karaama la waaye lépp loo xam ne dagan na lu xar baax ñu ñal ab yonent jaamu na ci karaama ñu ñal wàllu yi dara doxul seen diggante ñu mooy daar loo ante loolu yëpp dañ koy jaarlante suñu dugub mu xar baax mu xaru kenn mënu ko def ni ku mën a def lu mu waa na ko defee ndaw moom yonent rek ko fal waaye wàllu yi moom xar ah baax du feeñee ci loxo bi moom sax du gis moom la waaw bu karaama feeñee ci loxo bi moom du yëpp sax karaama ko ñu ñëwee dañ koy jàpp ci karaama waaye moom waaw du xam sax mu indi na karaama sakka di ko damoo waaye lu rek dañu wutale ñun dama woo Maryam yaayam biñ ko ñaan jaamu ko ci yàlla woon ci jëmee ci maqadis di la boobu di la bëccëg te booba ñun dara mooy li ñu ñëru booba ñoom la xooloon bët doom bu mel ni ñoom la doon wut naan doom ñëw di jigéen waaye bu ñëwee di jigéen itam ñun jigéen bu ñu ñëwoon ci xolam di doom ñëwee di jigéen loolu loolu loolu di tëre ñu ñu moo tax Maryam ñëw juddu rek ñu ngi feeñ ci nelaw ñooñu nga xam ne ñoom la ñu doon am doom di ko bokk nekk nekk di leen seen nelawaayu di ëpp tuuti benn yoon nelaw yàgg la ma mas laanu jëlee ñu génn àdduna Maryam nag nekk foofu ba am fukki at ak ñett ñu ngi ci mbërëg génn ba mbërëg ma laabee mu génn di ko sangoon rek foofu la ko yàlla maye doomam ji xam si ñëw ma ne doom lu lu lu yaayam ji bu ko wëbb loolu lépp lu wëbb rek xalaat bu ko wëbbee duñ ko mën naa ñëw ñu ci loolu de moo tax ñu fa ñëw di jibril am na melaw malaaka ci dugg àdduna ak jaamu yàlla ndax ba maram ji rëbb saa Jibril la fa teewoon te Jibril la gisoon de Maryam suñu jigéen itam lu jigéen de jigéen bi dem ko fàtte ci góor yore ndax li mu am ci xolal yaayam dem ko ëmbee mooy jigéen ñoo nekk ci Baytul Maqdis waaw féetal yàlla rek moo tax ñu doon jigéen ñoom la ñu dugg ñu tax bu sama jabar wax sàmm nga mu indi ma doom ji ñu sukk jur ma ko ñu ne ko wax ma jur ma ko ñu ne ko xanaa gën a gis ñu nekk nañ ko denc la ñu ne ah kay ñu ne ko moom la niru jigéen lépp lu mu gis ci wax mooy moom wala lu mu gën di xalaat rek do ñu ne ko indi ñu ne ci doomam ñu tax ma rek ñu gën a doon ñu tax su ma saa ñu di malaaka yi rek dinaa ñu ko jox foofa rek ba nga xam ne ñu ne Zakariya gis nga xale bu tuuti moom nekk ci néegam moom rek tuuti na ñëpp lu muy ci àdduna di ko fa fekk mu laaj ko fu mu ko jëlee mu nekk ci yàlla la jógee foofa la fat li ko nag fatan yàllaati moom Zakariya ñaari ko ci foofare daanaa la ñu naan Zakariya Zakariya boo boromam de ah yaa xam ne yàlla mi mën a wàcc nañu sam noor ci ñëw dinañu fa ñëw pour ñëw indi jokkale boo xam ne mën nga faagu dara kooku mu ñu amal borom de xaala mu wax ne rabi nga borom sama ak nga ne damaa yi ñu ngi ko ci ci yow ci yow ñu ko ci bi abi ko ma tama ko yow sama ba ay ñu nga ñaan de ñu la ci ci borom mo itam mo la la ñu may borom ci ndax yow ku na mu ñaan la kana da mu taxaw ko al malaa'ikatu jibril وهو تمام قائم على تحاول من تمام جلد المهران في ذاته ubbi guddi la waa nga xam ne Zakariya taxaw ci jàkkaam bi julli julli xoo ko foofa de waxoon naa ci naka yàlla bés bu ko mënee mu dégale di yaayaa ci yaayaa mu sant ak ñun waa ci déglu bu ko lima ci ci baax laa yële ci ko yàlla de naka yàlla ngay dugal da nga am doom bu tudd yaayaa te yaayaa moom dana jëm a yonent yàlla Muusaa rek ki nga xam ne baafar la ñu sori lan dana ko ñu sang buñ topp waa sooram te sore aakam boppam dana ko jigéen ñi te dana nekk waa góor yoo xam ne du sori biir lakk ci ba loolu yàlla tënk ko benn yonent waaye moo ko tere boppam de wala du yem dafa yonent ñu saa ñu ne mbokk jëlee ñu ngi moom Yaxya ñu ngi ko ñëw Fatal di ko def rek waaw juddu li ma wax ba tey fii di ko wàññi ko borom li ma waaw Zakariya ko jub Zakariya waaw lu ko toppaloo doom mu ñaan yàlla doom ba mu ñaan yàlla doom doom bi mooy Maryam la bëggoon mu am doom bu góor te Maryam booba muy jiw mos la dox ci mos la dox ci nga xam ne xam ne xam ne yow Mariama la am am wala ni kër waa bi xaala mu ne rabbi yow borom sama am na yàqulu mu ne koy nekkee doom nekk yaa ne yàlla fu ma naa ci doom waxat bala xam ne ko jot naa ak ci biir màggat man màggat naa ba am naa tuuti rek ñu naa fukki boobu laa ci jabar sama naa tuuti naa ak juróom sama jabar am na juróom ñu ci ak juróom ñett mos la am doom ñu ne ñaari màggal yi wax na ko ñu juróomi doom xaala wax yàlla ne ko mbir mi day kataari dana ko noonu la noonu la bëgg na yàlla juróomi doom ci diggante ñaari màggal yooyu xaala yàlla ñu soog na mu def maay saa wala mu soob yàlla ñëpp lu ko soob rek mën na koo def dara la ko nekk ah ñu xam ne nag yàlla nangu na ñaanam dana ko may doom ñu doomu aadama dana yàkkamti ñu dana yàkkamti xam li mu koy digal kañ la koy am xanaa mu wax ne rabbi borom sama. ñun yàlla nga def lii ñoom ayaatam mandargam ñu ko jëwaat sama yàlla bés bi sama jëwaat xam ne yàlla mu fàttal mandargam moo koy xamul. waaw yàlla ne ko ayati ko saa ci sa la ko kañ ma moo bëgg a wax naa fa nit ñi xalaat ko ay am ñett lu bëccëg waaw ak yéen ci digal ñu ne ko bés boo ñëwee ñu ko mën a wax ak yéen ñi. rek waxam sa jëwaat ba ne xam nga xam nga ñett bëri ñi digle kaloori digle ngay jotaal li haram tam la ngay digle ñu tuuti leen xayma sa borom sa te di leen tudd ñu déglu waxtu boobu nga xam ne sa la tudd sa borom lu gën a bëree bëri ba sabbi jiw bi nga xam ne ñoom bi ci baax ngoon nag ñoom ñu ñu koy bëri def rek ñu doon jiite jàkka ña waaw bëgg a wax ak maam ñu leen di ñu jiite leen nag ñu leen di la Muhammad moom ci gannaawam waaw ñëpp sax ñu tudd Yàlla rek waaw waxut ak kenn waaw gannaaw tamit la Yahya judd rek Yahya am nañu xasaam nga ñu ko saaru Maryam rek na ko Zakariya ñaan foofa rabbi hab li minka waliyyan Yàlla na may doom waaye baat bi ñaanu doom ñëw baata waliyu wali nag mooy koy soxla boromam yéen a ci dund si ndax yaay juddu du ñëpp yaatam rek la yàlla wàcce ci mu ak yéen waaw bu góor bëccëg moo daw di jëm ci ñëpp rek di jaamu boromam di jooy ndax la toogal bàyyam su ko yaa tawaat yow sama borom dama lay ñaan doom ñu ko taxawal ma di la ñaan doom de mu ne ko seetal te di nga ñaan doom de yaa ma ñaanal waliyu waliyu moom lu mu mel ni du ñu la tan yàlla ko nga ñu ko ñu ngi àndu moom Musaa ñoo bokk ñoom Yaxya yàlla bind ko ci jalaal foo ko gis mu ngi jooy di jaamu boroom Musaa juddu yàlla bind ko ci jamaal foo ko ko bàyyi sa réew yi rek ni nga ni nga bàyyi sa jooy ñu rees ku ne gis yaa ngi jooy da nga ñëw da nga naaw yéen maa ngi ci jàngatam ci xaarati ba waxee yaa Maryam yow Maryam inna Allaha naka yàlla istafaaki tànn na wa taharaki laabal na mu la ci laala góor ñi wastafaaki tànn na mu la ala ngi saa ila alamina jibril jibril fi jamono sa Maryam ne moom yàlla tànn na ko bokkut ak wax de yàlla abal na ko ci laara góor ñi te tànn na ko ci mboolem jigéen ñi mboolem jigéen ñi jigéen ñi ci jamono mboolem jigéen ñi di di bàyyi lam ne Xadijata ak Aysata ak Faatimatu ñoo ñoo gën Maryam ci bañ a sori bon alam na ñu doon nekk mboolem jigéen ñi nga xam ne dañuy bàyyi la loolu yàlla ñu ñu leen jaxaloon ñoom ñoom dañu boole te duñ la te suñu la tudd gannaaw naa fi moo xamal ñu foofa ñu ngi ci jamono liñ ko fi réewoon. loolu itam ci jamonoom rek la ba waaye waaw yëpp ñu ne Khadija ko gën Aïcha ko gën Fatima ko gën loolu ci ma ne góor ñi ñu bëri mat na ci ñoom Maryam bintu Imraan mat na Aasiyatu bintu Muzahim ñu bari jaramam la mat na Xadijatu bintu Xuwaylid mat na Fatimatu bintu Muhammad mat na Aysatu nag mbiram ci jigéen ñi ñu ne ñu waaw yéen a doon toog ci mboolem ñoom mat na Fatimatu bintu yaay sangam jigéen ñi ñu ne ana Maryam booba ñu ko yaay sangam ana ah, Maryam bintu Imraan ana fi ci bintu mu kaay ana xadiya ci bintu ko woni ko ana ko bintu ak lokko mu ne ko Mariama bintu Imraan mooy sangab jigéenu jamonoom Aasiya bintu Ismaayil mooy sangab jigéenu jamonoom Xadijatu bintu Xuwaylid mooy sangab jigéenu jamonoom yow nag dama ne yaay sangab jigéen ñi ñëpp ñu ma doon sangab góor ñëpp ma tax jigéenu jigéen ñi dañuy wax ci jigéen ñi ñaareel ñett na ne ñoom ñëpp baax na doon gëm ne xam na ci ci ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Aysa ku ma ko jëloon seen moom ne ko ñu baaxul xamuloo maa la gën xam nga ko man la gën a ko man yonent bi yow de mu ne ko yonent bi yow de ma am la ma man man maa yonent bi dëkk yow ñu la foor foor ci talaal yi rek nga mën a am te xam nga ne ko yonent soo ko Aliou day fàttali ñu ko ko wax ñu ko bu amagul ñu ko ñu a fiiroo ndax yàlla ñu gënoon ñu ak yeneen ci jigéen ñi. saa ñëw ci ñu xam naa ñu ngi ko fàtte ci jigéen ñi ñu ngi ko xam ne benn jigéen ñu ngi ci yëngu yàlla ci jigéen ñi ñu ngi ci jigéen waxtu boromam ñu mooy ñeeku ñu sàggane yàlla le xalifa yàlla ci jamonoom su sàggane yàlla dana dële ko ren alal di moo tax jigéen mu doon ko xalifa yàlla mooy Fatimatu moom daaw diit mu ne moo tax jigéen ñi jigéen ñaa dugg a am bu doon bone rey na dund gën a am waaye bu doon bu yàlla moo tudd mu ko bu kooku moo gën jigéen ñëpp Ayisa Sow ak Xadija tamit jiite nañ ci ñu déglu nañ ci gëm nañ Xadija ndax ndimbal li Xadija di leen ndimbal di leen ak wattu bi ñu ko wattu xaar bi ñu ko xaar bi ñu ko moom mooy ak alalam bi ñu ko jox ak lañ ko defal waaw waaw ba mu jël la woon ñëpp ñu seetee loolu dañuy wax ne jëmm ji la ñu ñu ñu ñu Xadija Ayisa ñu dem borom xam-xam yi ñu mooy gënal Ayisa li xam-xam yi nga xam ne ñoo ñoo xam-xamu cërëlaat moom lañ ko jëlee. waaw xam nga damaa wóor nañ ko defal ñu ñu ñu jël dina bëri nit ñëpp moom a wóor ko abu wóor ko Anas Abdoulaye ibn Umar Abdoulaye ibn Umar ñu tëlee juróom benn junni hadis waaw ñu yëpp la ko ci yeneen bi nga xatabi ko ci tam borom xam mu mu ko defal na maam bi ñun ñun tamit ñu koy bëri ñun ñun ñu ko ñu ko am jëf parce que ñu wóorloo ñu ngi ci mën koo soxla nga ñu laafal ko lool waaw taloo tamit di wax sama moom maanaam su ko defee di di leen def ko def mu daal ñëw ci tamit Xadija ñu ngi ko di leen ko mu xam ne parce que moom dafa xamoon ñu di ne yàlla ñu ko leen di gën saa yoon man ma siiwee ci xadiis bi ma siiwee ci xadiis bi nga xam ne bokkul sax bi moom la waaye sax dina mën a tudd. dinañ dina tudd la wallaahi yàlla wutale ma nit ñi tudd. ñu ma gëm ba ñëpp wër la. ñu ma dëgg ma ñëpp kan looyee. ñu ma jox àllam ba ñëpp xam ne naa leen. moom la ma yàlla jox ay doomam te xam ne ma doole jigéen ñi di def yëpp. ñu ci defaral yëpp dama leen mu ngi ko. loolu xam na ci. te loolu wax na xadiis la ko waaye xam nga bu ay bëgg ñu ko def di ak ñoom. ak li ko yonent bi diggoon gannaaw yi seen nit ni yonent bi ko ci la gën a jaadu ñu ñu teg loxo bi dinaa xam ñu ci ñu ne ko góor la ñu wax ñu Mariam ko am ci ni ko fal ñu wax ci Mariam jaamu sa borom ñu ci ci jot lañ war ka ñu ci ñu ma laaj ñu ànd ak ñu ñu ko wax danañ jigéen ñi te ñu doon ne rek mbaa danañ julli ci biir lële rek ñoom ñoo ko toog ma gërëm. ñoom itam boobu ñu ci doon di solo Zakariya ak Maryam ñoom Baye Baye yi ak naa ci di solo Fadila ñoom ñoom ñu leen ko ñoom itam ci loolu Muhammad bu ma ko defee ci loolu nga doon suñu nga doon suñu ñoom. ñu xool ba gën a ñu sànni ak moom moom xarit bi ñu ngi leen di leen tamit ci seen Maryam ay ñoom itam ci ñoom. ñu ci ñu ñu yalla mariama mariama do wona ko jël ci la do ci ñu do ko ci ñu bëgg ñu ko ñu ko mariama do on nak ko ko xam nga taw da di ko solo ñu ko bàyyi ko ñu ci ñu ñu ñu ko la kaafir ñu ñu ko ñu ñu mbar ba ci ñu ñu ñu ko la ko solo mo ya ram bo xam ñu ñu mo ñu ci baadi ko ko ci Allah mo ko ci dabiya ñu ñu dem ci teeru ñu ñu jëkk ñu borom xam-xam mën nga bind mën nga jàng mbind Muhammad turam sax boo ko bindoon mënu koo xam di indi xibaar yoo xam ne képp ku ci téere yi jëkk wala dana ko ñu bëri ci mandarmaa yi xamuñ ko am ñu ne mën nga bàyyi soxla wuñ ci wàllu rek nga tur bi nga mën nga tal xaaral boo xee al malaayika fi jibril yaa Maryamu ñu Maryam ñu laamata yàlla nga sëy ci ñoom la bi kalimati ci baat bi kalimati ci doom ñu ci def moom ismu turam almasihu masihila mo jom barade dama xamal yàlla nga ko jibril malaayika bi nga doon wax jibril ak yonent jibril waaw ndax mo seen sang ñoom ñëpp ñu ci tuddee ñoom ci biir ñoom ñëpp da nga xam ne may dilal Mariama nag ñu ko yàlla dana jox bu ñu xam ne ñu ci ñu ci waaw mu ci do adina wala adina yéegi yaa ngi ñu ngi doon faral nag ci biir waa Jabi ñu ñu fa doon ci bëri rek doon ci wala xala ci xala ah tey dina ko am bala gannaaw dana bokk ci mu wéram biir ñoom ñoom mu xaram na ay jiw salaam te ñu jëlee wéy réew la de wéy ñu gën a mu wax ñu ko ñu naa di ci biir di juddoo tar seen forom ko dana wax rek dinañ la def ba mu juddoo seen suumal yaayam na ko yow Mariam te muy daaw di ñëw sa baay daaw jaaloo ñu di ko fi jëlee doom bi amul baay ñu ne la yéen doom bi de ñu doom bi jëm ñu ne Abdullah te ñu ci taawale waaw ba tamit la xam te seen forom ko rek wa qaala na am ñu ñu ñu malam ñu malam dañoo wax ak nit ñi mooy ba ko yàlla ñëw ñu ñëw ñu ci yéen war na saa ñu naan saa ñu nekk la mu jëra waaye waram ñu ngi ko ko yàlla ba tan ñu doom ba ñu ma adama do mo ma ñu ñaan doom tamam ñu ma ñu xaala mu ne ko mbir mi te Saalum si naka noonu la de yàlla dina bind ci boppam dina amul baay de allah yàlla yàlla la ko déglu si li ma ay saabu ma saabu. li ma xaw a gëm na mu ne mu am ren xaw a ren bi xëy na maa yàquwul naka dana mu wax ñu la ñëwal ko ku nekkal fa rek moom te moom dana mu nekkal rek. muy yàlla naa waaw te Saalum si ñu xool laaw la wax. ñu la ko tuddee. ñu ngi yàq lu ko. ñu xool ko mu gën a waaw xotti baax ndax waaw doom bi ji bi ji bi doon sa ñaari màggal. waaw xar baax la maam waaye doom yoo xam ne amul benn mbay bu tudd waaw loolu bëgg xar baax la moo tax foofa foofa foofu la ko tuddee jiw bi la ko xonq yow yaa ngi ñëw damay xamal ko ak ci kaaba bi julli mu faa ko rafet julli lool wala ku mata ak xam-xam buy jëriñ sawra ta sawra do ni de yàlla dana ko xamal sawra wa sawra sawra ñu jiitu ba ñu julli wàcce ci moom gannaaw yàlla wàcce ci moom ñu ñu ñu wara sawra doon def ko ko ñu ñu ñu la bari Israël gën ko bari ñu ñu ko yeen ci dañu ñu ala ci ñoom baaw ñu ma ci daam la ko yalla ñu ñu gënaaw ñu bital ñu ko mbooloo ñu ñaan ci xaram dañu def ko mu ñu ñaan ci ya bani Israël gën ko bani Israël yalla gëna ko yeen ci dañu ñu ala ci ñoom waaw ñu waaw ci daam la ko yalla ñu ñu gënaaw ñu bital ñu ko mbooloo ñu ñaan ci ñu dal di wal ci baatam bu Maryam mu dal di hembo waaw ñu sa daldi ko wëssin fa saasa ba mu demee di sangu ji daal ba mu ñibbi si ñu ci ngoom doomam de waaw ñu ne leen ëmb na ko ni waaw li ñu ëmb doom waaw wëssin ko waaye waaw ku saba nam nekk léegi saaru Mariam wane na ne waaw fa mu ko ëmbee foofu la ko wëssin rek waaw te loolu la ñu doon mais sax daldi juddu nag waaw naka la juddu rek daldi nekk yonantu daldi wax bani Israël leen yàlla wane na ci yéen am na ci naka man ak ñetti kum dikka naa leen jaay ci man rek bu mu tëkk leen bëgg sama ndax du kum dikk sama borom li nga xamal axluqu dana mën na faa laajte ñu ne leen ñu ngi tukkee ci bët ñu tukkee ci bëri saa si tey kenn meloo ñu gannaaw leen waaw mu ne leen danaa leen wan taal seen bu tekkee sama dëgg waaw bu buñ ko indilee ban bu sooree waaw mu ne taal ko ba mu ne nii waaw jiwu ko rek mu wal ko rek mu daal di nekk jiwu naaw la jiwu la doon na taal nag ndax moo gën a mat ci gannaaw moom amul taal soor te dafay naaw mboolem gannaaw yëpp dañuy ñaan moom dafay wëssin dafay gis dara ñu dafay ree waaw bi gis na lëndëm moom dugub boobu su ko waaw saa waaw jëlee ban bi tabax ko ba ni dugub mu wol ko rek yàlla daal di ko def roo mu daal di naaw bu naawee ba sànq ba nit ñi waaw daanu dee rek waaw ndax wutale bindal yàlla bindal turu yàlla saan fukk dana wal fii ci moom te fon tam nekk saa yaram daal rek waaw bu ma ca walee rek mu daal di waaw naaw rek bismillah ci sabab yàlla waaw yooyu yëpp di sama kattan de waaw ci ndigal loolu yëpp mooy daw li nga xam ne moom la ñu gëm yëpp wax ci de wa ubri'u dana ma wédal lakmaha aji juddu ale ci maxare dana wédal koo xam ne dafa juddu rek na semence ci maxar wala brasa al aji baras de waaw dana wédal saafara dañu bëgg rek dana ci nekk juróom fukki junni waaw ci ñoo xam ne dañoo ci maxar ak ñoo xam ne dañoo am jàngoro baras de waaw foofu ñu ci awar rek ñu indi ko waaw mu mu wedde waaw ñu dana ma dundal al mawta way de ñu ci lay ci yàlla gannaaw ga suñu far di jëkkal tijjare waaw dundal naa xasar wa benn xaritam dafa amoon doom doom jëndee waaw mu ne ko daal mënu maa muñ su fekkee ni daal ñaan nga ma sama doom di dekki baax na su fekkee ñaan nga ma mu dekki ne da la gis ñu ne def léegi ñeesaa ñaan rek mu dal di dekki ak benn tomaro ko boo xam ne benn doom rek laa amoon bëgg ko lool mu dee mu ne ñeesaa sama ñaan nga sama doom di dekki rek ma gëm mu ñaan doom ja dekki dund ba denc jabar ji doom ak doom yi jàppkati duwaan ba ñoom ñëpp bu ñu leen ay doom de loolu ko def waaw bani Israayil laa gën a dëgg ne Iisaa daal mën naa dundal ku dee bu waaye ku dee bu yàgg balaa ne mën naa dekkal ku dee daal mu dekkal saam ibnu Nooh ci nga xam ne ba mu dee léegi ñeenti junni ci weer la Iisaa ne xana ku xam ba mu rab ba ñu ma rek ma ko woon ñu tekkale am màggat ci nga xam ne ko waaye bu ci ma ko bu ko yàlla booloo rek mën naa wax Iisaa ba mu dee Iisaa ñaanal ko jiit yi Moussa topp Jokalante ak ko fii lañ toll sàmm ko sàmm yi ma noonu ñu jóg taxaw rek yenn wàll ak bopp bi la jaaw yenn wàll ak ko lu tax nga te yow sa jamono amuloon da jaaw jamono yonent yàlla moomu boobu da jaaw amagu ci àddina da jaaw a ngi tàmbali ko dañ mën a ajjul woo xalaat dañ mën a xonal woo yàlla bi ma defe ne tontu yàlla taxaw ba jiw lay woote. Fapal si jóge sama genn wàll ak bopp bi day jaaw ñu ne ko naka doo mel mu ne ba ma dee waan bi sama piti maa ko delluwaatal li ñu ci sartoon bu ma mos a def sama dee ko mos a yomb njëkk de Isaa ne ko waaw mu ñu xam ne Moussa mën naa bokkal ci boobu yàgg wow na déglu kum dana ma soxla leen dinaa fàtte woon. loolu da ngeen lekk ko laa yaatam tegtal ñu ko fële yëkkati buur la ko ñaan leen in kuntum dem na ci yéen moom ñu ngi lay jëndee. waaw yàlla yonent bu mu a yónni daf koy jox mu a Ibrahim parce que nit ñi safara rek la ñuy màggal moom la ñuy jaamu mooy seen yàlla yàlla seddal safara waaw ba nga ne mën mënu koo waaw muy mujj saatam Musaa ah, jamono njabar la taseet taseet ci àdduna nit ñi fonk yi mooy njabar yàlla jox ko et woo xam ne bu ko sànni mu fàtteeku jaani ñangoor bu jàppaatee mu nekk xet mujj saat ñu ne saa doon njabar waaye raw na njabar ba ku ne njabar agul foofu dañu ne li Musaa dafa fekk ay mbas ak jàngoro moo bëri ci moo tax yàlla jox ko mën a saafara ay jàngoro waaw a dekkal ku dee rek ba mu yónni yonent yàlla Muhammad ci arab la ko yónni ñoom façon balaa fa la ñu jiitaloo waaw mu indi ko alquran bi nga xam ne la toll na way jëfee bay na ji ñu wax lu ñu lool wa musaddiqan dikkal naa leen moo aji dëggal ñu naan dañoo nga dee la nekk comme dëkk sama mais taw rek ci laal moom tooreem la wala aussi dëgg na ma daganal lakum ñu ne leen baal la si am na yoo xaramoon ci tawret waaw ba Musaa ñëwee mu daganal ko nitul waaw lekk jëm ak njanaaw ak loo xam ne am ku ko son wajjati kum dikkal naa leen ba di ci kaate min rabbikum ci ko borom seen te taqulaa ragal leen yàlla waate woon topp seen topp ma ina laa naka rabbi borom sama wa rabbukum seen borom seen yàlla ma moom moo leen moom waxu doo wéetal leen ko jaamu de asaalu leen ma leen ji ñu weddi ko bañ koo gëm bëgg ko waral fa xor moom wala aa a saba xamee xeesa xeesa minum ci ñoom al kufra weddi ga ba xeesa xamee ne weddi nañ te bëgg nañ ko rey xaala mu wax ne man ansaariya ana kan di way dimbale sama ilallahi ma jëm ci yàlla mu woote nag ne ana ku ma bëgg dimbale ma ànd ak yàlla ku waa dimbale diineem de xaala wax alxawaari yoona yoona way sell ña naanu nun ansaaru laay ñooy way dimbale nga fukk ak ñaar lañu woon ci kanee fi ñu ne ko ñun ñoo ñoo ànd ak yow dimbale diine yàlla ji de waaw waaw aman naa dëggal nanu billaay ci wa sab seedeel yow insa bi annaa ci naka luñ muslimuuna way jébbal ñu def rabbanaa yow borom sunu aman naa nun de dëggal nanu bi ma antal dëggal nga wa sabax naa topp nanu rasul yonentu ba ci insa sabtut naa dundu maa saa yi ñu ñu ànd ak way seede ñu laka um, way seede ñu ñu ànd ak yëgge ak ñu ànd ak yonentu ak dëgg buur ba xiitari bani israila ci insa bëgg koo rey xam ne dañ koo a rey te fexe yàlla de bañ fexe yàlla it fexe mooy waaw seen si lañ xamaloon muy fexe yaanu ñu waaw yàlla daal di fab ñu def Insa sànni ko ci kawam ba kawam ñu def Insa yàlla yëkkati moom waaw yóbbu ko ci asamaan de dañ di ko gis woon di le daal di ko rey dañ ko reyee ba noppi nga xam jaaxle ñu si bu fekkee ni Insa la fexe yaanu suñ ji la ginatuñ ko su fekkee ni fexe yaanu sa ana Insa moo tax lënt moomu di bañ ci ñoom wala yàlla xayma maa ngi leen aji gën way jàngatal si xaala ba waxee laaw yàlla yaa xeen sa yow xeen sa inu naka man mu taw kii ka aji ngëb dama la waraasono ko aji yëkkati la bala si lay nga jëm ci barabam asamaan sama sunu bi la deede yàlla wayu ko nag ne ko léegi dinaa la yëkkati nga dem ci asamaan waaw ta doo dee wa mu taxiru ka aji sori laala mi ne nga sirigi laala ñaaña dafara wet nañu dinaa la sori la ñi nga xam ne ñoo ñu fay lay rek day wa jaaxelu la siina maa aji mujj ñaaña ci tabaxoo ko tab dëgg sattanu la ci dëggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallama waaw kaw xale dina ci kaw ñooñu kafaroo rek dinañ la def dinaa def ñi nga xam ne ñoo dëggal li nga gisee ne yàlla rek lañ war a jaamu ak ñu yonent yàlla Muhammad dana ñëw yonent dëgg la loolu nga xoote ña la ci topp mooy jullit ñi ba faa dinañ xam waaw ak nasara yi ci ci gëm dinañ islam gëm yonent yi kaddu nga ci waaw danaa mu jël képp ku la topp ci waaw pastif boobu ñooy féete kaw waaw coo lay ak buñ xeexee ñooy notti jaasi ilaa yawmil qiyaamati ba tey yàlla ci yonent yàlla Iisaa nag su ma marjookum topp delluwaay seen ilay jëm na ci man fa aku mu dana ma atte bay na ci ndigal seen ci ma ko dugg la ngeen nekkoon ci coom taxali fu na di wuute ci ndigal diine le fa amal na dina la ñaan ka fa wet nañu ko ma ci gum dana bugal na sawan bugal tan mu dal itam fu dum way jaadu na ci ra jàpp ak sa garab wala akhiratu hala safara wa ma lahum bi min al-amn nas na way tan bugal waa ma ne si ne daal ñaañe amoon gëm nañu waa ñu ngi seen jëf saare ati farata yaa naa fi lee fa nu wax nu matalal leen ijoorum nga li jëf seen de wala aw laa yi du mu yoon asfaal yi na wobbi ñara seeden waa jalaala ñu nekk li foofu ku fanal waaye dëggoom daf rëcc mu ne yàlla yéen aw ñu ñu yëkk ci waa waa ndayam xaju ci moom jooy mu ne ko tënk yàlla rek ñu boole ci waa dootu ci seen mu ne te loolu ci guddi leetul ñetti fukki at am ak ñett waaw gannaaw ga ndeyam dund juróom benn dee waaw mu ne Buxaari Muslim wax nañ ne suñu saa dana wàcc ci mujj jamono balaa addinaa tukki dina dellu si di sa waaw ci sarihaatul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ak mbaam tugal mooy damm kurwaay yi waaw mooy dindi galak ci àddina waaw wax na ci hadiis Muslim ne dana fi toog juróom ñaari at Abu Daawuda ci sarihaatul yonent bi ak hadiisam wax mu faatu waaw ñu jullee ko waaw suul ko am nañu ne ak ba def ca waaw xabru bi yonent ba waaw gannaaw Babacar ak Omar foofu la ñu koy suul su ko defee Babacar ak Omar yàlla daf leen di dekkal la ci diggante ñaari yonent de waaw loolu la wax waaye loolu wéri lu wéet mooy Muusaa ba mu juddoo ba am juróom fukki at boobu la yàlla wàcce ci moom wayu naka ku moom sax na juróom ñett fukki at nag di xoote waaw dundam di génne leetal ñaar fukk ñu soog jëm ca waaw jëm ca asamaan rek waaw waaye mais ci yëpp ci caata ñett lañ ko yëkkatee ma wax gën a ba mën a ñett mu mu sax ci suuf ñett ci caat li ñett nag mooy ba mën a ñeent ci caat lañ ko yónni naka mboolem yeneen tey wax na ni juróom ñett ci caat waaw ba muy dañ dina a ayaati ci laala moom taw la de wa sikri ak alquran alaati ñu ngi ñu karaña de loolu ci mbir mi na sax waaw yàlla la ko nekk rek de alquran ci karaña ñu nga xam ne baati di ko dikkal loolu la wax ci mbir mi na sax inna masala na sax naka meloo na sax tumuranke inda sa yàlla ta sali aadama te meloo aadama la de na ni dañ ne doom am baay na sax bi amul baay kon yàllaay baayam loolu wax ju yàqu la de su fekkee ni meloo tumuranke na ndax yàlla digg na ko gën a tumuraanke tey xanaa mooy Adama Adama moom yàlla digg na ko du baay du lay far mu ne ñoom ñooñam loolu mooy misaale li tumuraanke li ko gën a tumuraanke far yàlla daal am na kattan ci def lu ko soob bind na Adama amul lay amul baay mu bind Hawa moom am na baay ndax mi ngi ko ci Adama te góor la mën nañoo wax ne Adama ay baayam mu bind Iisaa moom xam nan lay baay mu bind doomi ci def ñoom na xam lay xam baay de waaye yëpp yàllaay wane kattanam rek neen lu ko soob mën na koo moo tax yàlla moom lépp lu mu def def safaan la bindee mën naa def leen te du mën a def safaan la na asamaan def suuf def na guddi def bëccëg def jullit def yëfër def ku weex def ku ñuul loolu dafa wane rek ne mën na lu nekk tax na di bind bind li Muusaa ci lu bàyyi sàkku wut li la de Muusaa bind ci doom léegi bind juróom-ñeent téeméer ak juróom-benn fukki at ak juróom fukki at ñu ngi ko bëgg amagul ñaari junne at suñ ko bëggee def yàlla ñu ngi dee bu dee amatul rek yàlla ñu ngi loolu wax bi yàqu la de su ci yàlla yi la bokk jaam yàlla yi màgg yi yonent yàlla yi tedd yi rek waaye mën doon yàlla de jaam la Muhammad ci sangam sax jaam la suñal yàlla Adama yàlla am ko mu ci ko ci suuf xala ko bind min turaab mu ci ko ci suuf suma xala ko <coughs> fa la ñu ko kun nekkal kam nekk rek ala ko dëgg li nga di na ko borom de soo xaajatoo ku daal moom yow fii ci moom min bari maa jaaka gannaaw la dikkal na mu la neexee ni ci xam-xam waxul waxal saalaw ñoo kaay leen na doon nu xoo af naa naa doom suñuy góor wa af naa kuma doom suñuy góor wani saa naa ati jigéen sunu wa am sa wani saa kuma ati jigéen seen wa am sa naa ati bopp sunu wa am sa kuma ati bopp seen ñu boole leen su mën a sahil topp ñu toroxlu ci ñaan sa nga ñaan sam def laxnatullahi sori buur ba yërmande alal kasi dina ca way nar nga rek juróom ñaar fukki aaya dala ca bopp saare ba fii ba ko yonent daal leen ñoom laa gis nag yàlla ko digal ne ko léegi nag na nga def boobu ñoom de na waaw nga woo sa doom yu góor nga woo seen i nga woo seen nga teew ñu teew nga ñaan yàlla képp ku ci seen yaag ñoom rek yàlla nga ko yàlla xalak yonent xoolee ne leen nañu nañu nañ ak Asana benn seen li jiit la nag ñoom waaw nasaraan najaraana wax lu a li jiit la ñu xam ne woon nag nga lu ngeen di def ñu ngi leen yóbboo moom li mu wax mooy leen ngeen ko defee ba dootu xas ñoom ñëpp xam ngeen ne yóbboo yonent lu ma yàlla xalaat na la de te xam ngeen ne mu ne na ngeen mucc moom rek waaw te leen ngeen moom rek waaye bu leen rëbboo ñu denc ci yonent bi nag ne rëbboo waaw yéen ci da ngeen topp sama diine yéen ci da waaye da ngeen nangoo jox galal waaw dinañ ci siraate waaw yéen ci ñoom ñoom ci kaw loolu rek inna hada naka ñu ci lool yow moom alqasasu mooy sadaara ko da ji dëgg wa ma ilaha illa yàlla illa la dara yàlla way na la naka yàlla loo moom ala ci mooy dina ci nguram ala ci mooy dina ci jox yoom rek tay taw law dem dëgg ni la naka yàlla alim aji xam law bi mu dina jox yàq ña rek ko waxal ya al kitab yi ñu ñu ci tere yow rek na salaam taalaw ñëw leen ila kalimatu jëm ci baat sawaayun bu dee aji xamoon di waaw bay naa digal xamoo bay na ko moom digal a ci xam baat ba mooy lan allah naabuda bu ñu jaamu ci la ngaa andala yàlla wala nusri ko bu ñu bokkaale di leen moom seen wala taxita bu jàpp baabu naa ñoom suñu baabam ñoo ñaar baabam ñu yàlla mu jëm laay lu ñu yàlla seen taxalaw ngeen dëgg noonu faqulu wax leen istado seede leen da naana ko muslimu na way yéen lañu de yaa alal kitaabi kooku ñu ko wasal wàcc na ba nga xam ne ñun ñoo ne ci diine masala ñu ne Ibrahima ne masala la woon ñun ñoo ne ci diine yàlla ne yaa ci kaw yéen ñu ne tuur yow rek masalaam mooy li ma ngir lan ci xaaj yéen ngeen di ci Ibrahima ci Ibrahima wa maa am filati tawasalefu tawreti tawret wala ñu def ñu ci lañu bañ ñu bañ ci gannaawam de ci jamono bi yàgg afala sax ñu tere ngeen tere leen foofu la taare génne ci alquran yow diine yow ñu ñu dëgg ci tawret ñu ngi tàmbali ko li ñu tàmbali ko ci jamono Isa te fekk na Ibrahima moom ay junni junni at ñu ne Ibrahima la woon ñu ne Ibrahima nasaraan la woon yàlla dagge ñoom nag ci taarix ne leen Tawreet ak ñu ci indi ak yahuud ak nasaraan wàcc lu muy gannaaw Ibrahima jamono yàgg foofu taarix génne ci alquran taarix la dagge ñoom taarix ci lislaam nag Seydina Omar moo ko sos ci jamonoom dañ nekk ci denc bor mu ne maa ngi amal waa ji junni li doon ci ñetteel baraxlu Omar ne ban baraxlu baraxlu daawam baraxlu renam am baraxlu déwén yéen yéen a xeetu wax nañu am taarix boo xam ne ci la ñuy date seen yëpp dañu dajale saaba yi di ci leen ñu ne nañ def taarix ci guddi yonent bi ñu ne déedéet taxut ci farata yi ñu ne nañ def ci ba yàlla yónnee mi bi ñu ne ba yàlla yónnee yonent bi taxut waaw sampu ñu ne ba yonent ba daawee dem Medina ñu ne waaw kay ba yonent ba daawee de dem Medina daal foofu la lislaam dale foofu la dale lislaam dale ñu d'accord ci xat ma yonent génne ba daawee dem Medina ko muy taariixu xeet yi waaye ñu mi di tam xaret te yonent bi gàddaayoon ci Gammo boobu lañ foofu taarix waaw ñu taarix nag ca dagaay yonent ba bare la ci junne ak ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukki ci jamonoom moo génnee yahoodi Xaybar ne leen nañ génn Xaybar dem dellu Saam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen génne woon Medina ñu Xaybar président Omar nag génne leen fa yóbbu leen saam ñoom nag ñu bind benn téere ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may na leen ñu sax ci Madina ba pencëb yàlla kenn du leen ci ko mbind moo xam ne soo ko gisee ngay defe ne doomi Abi Jahl ci bind ko ci la bokkoon ñu bind nag ci Ikrimatu mooy ci ci bindoon indil ko mais comme téere bi ko bindoon di seen yonent bi yonent bi seet ne waaw lii de xalima ay sañwati la ta ci bëgg ko ci yonent bi la bokkoon ba mu yàggee mooy leen san nga noonu yàlla yi fekk ma tuddee ba lu mooy ci bi duñ koy dafe waaw boobu di ga yonent gàddaay ñoom ñoom ñooy atam mu jëkk ci ci lañ dafe ne ci ngeen ci lañ bind téere boobu booba xalima su ngeen la nekk ko bind ko tam yonent noonu yàlla yi ngeen di san waaw ci taarix la ci tëddiku waaw ba da ba dàq leen de moo ana nu ngeen di def suuf bi ngeen génnee Xaybara ngeen jëm saam ñu ne ah Abul Qasim def leen bon soor rek Omar ne leen waxu leen dëgg am ci yéen aw laay yéen ñu ne aajatum xuloo ngeen fi ma lakum te la ñu ne leen duy ci moom ngeen mën xam-xam de mooy ñu dem Musa ak Isa su ngeen di wax wax leen ci Musa ak Isa ngeen ngeen xam bali ma ngeen lan soo aajoon ngeen di xuloo ci ma lakum te la ñu ne leen duy ci moom ngeen mën xam-xam de walaaw yàlla yàlla mu dana mu xam waantum te yéen laata la mun a xamu leen de maataana nekkutoon Ibrahim Ibrahim yahood yéen di ko yéen yahood waaw nasaraan yéen di jaay yéen di ko yéen nasaraan wala wala ci lu fi nekk kaana nekkoon na mu xam fan bi aji jàng wala ci yéen yàqu yàlla jëm ci biir di jubbe musliman bi aji wéetal wa maataana nekku moom moom Ibrahim ñeen musi ko na taway bokkaale nga rek naaw la a fi na si gën jëlee nit ñi di Ibrahima ci Ibrahim léegi ci na moo di ñaan tabax topp nañ ko de ku topp Ibrahima rek kooku ay ci waaw moom waaw sa nabi ak dina ñaan ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala si naa ñaan amoon gëm nañu ànd ak moom de wala yàlla wali moom ñu na mooy aji dimbale way gëm jële waddat ñëlet na saa yi fa fii kuré ñaar ñi ci saa yi ñooñoo ñooñu yoxoo law yóbbu loona kum doon te réer loo dañu leen umaa yóbbu loona waaye si ñu daan ko gëm daray bokk seen dañ doon waaw jéem a mutaloo Mu'aaz ibn Jabal Hudayfa tam Yamaan Ammaar la dara daa yoon ca saaru Baqara de wa maa yasruuna xamuñu ne yaa ahla kitaab yi yéen ñu yoo dëkk nasaraan li ma ngir laan takkuruuna ngeen di weddi daa laa ci alquran yàlla wa antum te yéen tasa gën a da ngeen xam ne mooy aji dëggu de yaa ahla kitaab yi yéen yoo dëkk nasaraan li ma ngir laan talbisuuna ngeen di jaxase alxaqa dëgg bil baatili ci naar ngeen di sof de wa taktubuuna te ngeen di nëbb alxaqa meew yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa antum te yéen taalamuuna da ngeen xam ne mooy dëgg de wa qaalat taaifatun foofu lu ko wasal wàcc na ci kuréel ci yow te ñooñu nag xam ne ñun ñëpp dem ci yonent rek ne ko jébbalu nañ topp ci moom bëccëg ba ngoon jot ñun ñëpp ñu ne woon tëj ne ko gisee ñu xam waa dem nañ jëlañ xamoon kon ñun ñëpp daañu mu topp ñu rek buur ne waxaala wax na saa ay fa fii ko ñaari ci kaaru ci yoo def ko na ci yoo aadunoo gëm leen bila si kilaala uti la wasaleel na ko ala si na ci ñaañaa amonoo gëm nañu wajan na xari ji leen gën a dëkk wax furoo wet leen axiroo la alawum boo ñoom di ñu yar joona danañu dellu waa waa wali ba ko yàlla xabaar yonent nag ñu xam ne kat ma yàqu na ñu far bàyyi wala too minoo bu leen dëggal illaa man tabi'a wala too minoo bu leen dëggal ñoom ñooy wax ba tey rek man yóota laaw bu joxe fat am yóota bu joxe fat aadum kenn ñu sama aussi buñ kenn la joxew leen bu leen gëm ne yàlla dana jox kenn lu mel ni lam jox yowoot de illaa man tabi'a ba rek topp na dina kum diine seen lu may ko topp diine yowoot rek buur ne kul waxal innal hudaanakam jub udalaay jubam yàlla wéde te mooy islam lu dul moom bi yér la de aw yoo ajookum ñu ne delbata ñu xuloog yéen te ndax bi kum fa borom seen bu leen nangu mukk lu may bañ laa yéen te yàlla pencom yàlla xëy leen booba nangu lu muy jëriñati xul waxal inal fadla naka ngëneel bi yadi laa ñu nekk la ci loxol yàlla yéen ci gëna mu jox ko mën a saw ku mu soobee boo nag ana fu ñu jëlee li wax ne yàlla du jox kenn lu mel ne li waa si woon aji yàlla ngëneelam alimun aji xam la mu rek leen alimun aji xam la mu rek añu ngëneel waxta su dana mu jagle bi rahmati ci yërmandeem wala ala sol fadli mooy borom ngeen ne alaakum bi la dee ajumaa bi. moom ñaari ci kaaw du ko wasal wàcc nañ ci Abdullah ibn Salaam la saaba si yonent bi benn waaye daf ko dénkoon ñaari junne ñaar téeméeri oote yi ci mbir. xatte ko biir bu mu xoo ko fàttali ci ko delloo ko ko. bi mu ngas raf ci nga xam ne mooy sangam yoo xam ne benn waaye dénk ko benn dinaar rek wala ñëw laaj ko mu mu wëddi ko. bu man toog in taamanhu dem xooluñ ko ko jënd taalim ci xalal ju bëri yow bii mu delloo ko ilayka jëm ci yow lu toll kenn itam mooy Abdoulaye ibn Salaam wa minhum waaye ajina kala bi ñoom man ko in taamanhu dem xoolu nga ko bi dinaarin ci benn dinaar la yow bii delloo ki mu ko ilayka jëm ci yow illa ma dum tan la bu sax nga alayhi moom qaayam daal di taxaw de boo ko xasee dénk daal bul taxu waaye boo koy woon gannaaw rek ñoom ñu ko def salifa loolu jaanaam di ko dina ko ñoom xaala wax nañ ne loolu daal naa dér war nu sunu lii na ci yaaram yi sa biir bakkaat dañoo wax ne lekkaaluñu yaaram bakkaat nekku ca moo taxoon ñu lekkaaluñu yaaram ya dafay kadduna jo suñ lekkaaluñu yëfër tubaab yi di wax lekkaaluñu yëfër xaay waaw lekkaaluñu yëfër moo gën a ay fuuf lekkaaluñu jullit de ndax jullit moom soo lekk yaaralam dañuy fab ci suuf yi fay ko bu pëncër yàlla bu dee yëfër nag waaw moom xëjowul ay fiiw dañuy fab ci bakkaatam ya teg la rek te bakkaat yi yëfër gënaatanu ko rek wa yaquluna dañuy wax yàlla yàlla kese ba nar boobu te ñoom yàlla moom danañu xam ne way nar lañu de bale anaam man aw faaku mata nawu dana fi ci ko dem wa saqatam ragal yàlla te na laana ko yàlla la ñu gëna mu faatu am faatu na ragal yàlla de ñun na la ñu naka ñaan yeso ro na ñu waxe dana di lay ko ragal yàlla waaye maa ngi atum ngeen seen sama nan ngeen am lan du lay ñu ñëw la ko ñu la gaay la xalaaxa du ci ñu la ko la xara wala kalimu la waxu leen yàlla ngeen nar leen wala yanfuru ceeb ilayhim jëm ci ñoom te tey jëm yàlla yawmal qiyaamati nga tey jëm yàlla wala yuzakkiihim laabat ci mu leen ci bàkkaar wala mu war na ci ñoom asaabul mboolaa ñu daal ñu nekk way na minhum naka ji nekk la ci lenn ñu ne téere la fariqan sore bi kitaab ibnu nasrat yan woona danañu ndam alsinatum ay lamuñ seen bi kitaab ci suura bi dañu ndam seen lamuñ pour sopp la tawre waxoon ne ñu tax ci boobu li na ngeen jot ko même kitaab yi ci téere bi wa maa ukhbirukum min kitaab yi mbokk ci téere wa yaquuluuna danañu wax wa moom ñu ne bilaay si gën a fa yàlla wa maa woote déet moom ñu ne bilaay si gën a fa yàlla waaye yàquluna danañ waxal la yàlla al kasi bay nar wowum te ñoom yàlla mën a danañ xam ne way nar lañ doon maataana te nit li basari minal doomu aadama an yot yow laaw bu joxat ko yàlla alkitaaba tuure wal hukuma ak duudu diine wal nubuwwata ak yonent su ma yàqulu topp mu wax ñu naa su ñu naan nit ñi kóono nekk leen xebaada li jaam li minal moom boy laa lu yàlla de koo xam ne yàlla jox na ko waaw tuure jox ko xam-xam waaw sañ joxoo ñu naan nekk leen samay jaam de wala jënd bi nekk foofu nekk leen rabbaaniina loolu xam li ñu koy jëfee de loolu la borom xam-xam yi digle dinaa ko mën a toog ba ngeen nekkoon Saalum moo di xam alkitaaba téere wa minaa kuntum ak ca la ngeen nekkoon sa dugub suuna di jàng fure. wala ya'murukum digal ci ngeen moom yonent bi an tattaxizu bu ngeen jàppat al malaa'ikata malaaka ya wa nabiyyiina yonent ya arbaaba ñu yàlla naka nga xam ne ne la saa yu ba ci def ak yow de nasaara ya'murukum digal ci ngeen moom yonent bi jëm ci fii ci kéefër yaa dañ ci antum gannaaw ba yéen muslimuuna way jébbalu ngeen de waskur jàngatam si la xasalaaw ba gàttee yàlla li tax nag ñu ne ko rek yonent ya lamma aateenaakum ba nu joxee leen min kitaabin téere wa hikmatin xam-xam bu jëriñ suma jaakum topp di leen rasulun ku leen mu saddiqun ku yaa ji dëggal ñaawaakum laa am na mooy leen te mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le teeni ni na da ngeen gëm jii ci moom wala santuun na wow te da ngeen dimbale ko xaalam wax moom yàlla ne aqrartum nangu ngeen waaxatum ci ngeen jàpp xaalaa zalikum ci loolu seen isri ko leen sama xaala ñu wax ne aqrar naa nangu nu leen xaala wax yàlla ne fashhadu seeda leen wa ana man maakum ak am na yéen mën a say la taxaw ni mu war a aaw waaw la taxaw ni defar moo gën a aaw suuf la taxaw ni jullit bi ndax jullit moom fay la ci alalam dañuy far ci yiw fay ko bu feñ jëf yàlla bu dee xeefar nag bu waaw moom xeelowul ay yiw dañuy far ci bakkaatam yo seen la rek te bakkaat yi yóbbar kenn xaatal mu ko doy waaye ku noonu dañ la xaar lay war yàlla ak kasi ba nar woom sa ñoom yàlla moom danañu xam ne way nar lañu de bal yaa nga naan man aw sax ku matal nañu gannaaw bi ci kala dem wasaqaa sa mbagal yàlla xëy na laa amate yàlla laa bu dana mu sopp al mu taqi mooy ragal ni yàlla de ñun na la si naka ñaan espéroon dana ñu wate gannaaw bi laay ko rek yàlla waaye maa niin ak ngeen seen sama noonu ngeen xal yan bu yaay ñu ñëw wulaay ka ñee la gaare laa xalaaxa de seet la um ñee leen fi laaxara ci àllaxira wala yukallimuhum laa waxe yàlla ngeen mara leen waxaayam suñu seet tamit ilayhim jëm ci ñoom pour tënkal yàlla yomal xiyaamati ci tënkal yàlla wala yi sa kii laa ko suñu leen ci bakkaar wala war na ci ñoom asaawul loola ni wulaay yu métti rek way na min mum naka ju nekk la ci lenn ñu nga téere la fa nekkal téere ñu ngi kaaw ibnu nasraf yéen wane danañu lem alsinatahum ay lam ñu seen li kitaab ji téere bi dañu lem seen i lamiñ pour topp li la tawreet waxoon ñu tax ci moom ñu ne ngeen dor du ko meew bi daayi ci téere bi wa maa wasdee moom leen kitaab yi mu bokk ci téere ba wa yàqaloon danañu wax moom mi ne li laay dikk na fa yàlla wa maa wata doon moom mi ne li laay dikk fa yàlla wa yaquluun danañ wax ala ala yàlla am tasi bay nar wawum ta ñum yàlla moom danañu xam ne way nar lañ doon maa tax na tellu ñu defarin ñu ngi doomu aadama andi ko ci yow laaw mu joxat ko yàlla alkitaaba téere wala kuma ak dégg diina wala nu boota akal yonantu su ma yàqola tax ñu wax ne ñi ko no nekk leen nga baax dañ di jaam ni ñu ngi ñu la lu yàlla de moo xam ne yàlla jox na ko waaw waaw téere jox ko xam-xam waaw sañ doxoo ni ñu naan nekk leen sama jaam de voilà gën na fi nekk loolu la nekk leen rabbaaniina yooyu am li way jafe de loolu la borom xam-xam yi digle bi maa ko mën a def na ngeen nekkoon taala moom di xam ak taala téere o bi maa ko tum ak la ngeen nekkoon te gëm solo di jàng ko de wala yaamurukum digal ci mu leen moom yonent bi an taxasu mu leen jàppat al malaayikata malaaka ya wala dinaa yonent ya arbaaba ñu ni yàlla naka la xam ne la saay ba tu def ak yow ak nasaara ayaamurukum digal ci mu leen moom yonent bi bil kufri ci kéefër waaye day sa antum gannaaw ba ngeen muslimuuna way jébbalu ngeen nag waskur jàngatal xasalaaw ba jàppee yàlla misaaqa nag yi ko ne yóbbu si la lamma aateenaakum ba nu joxee leen lim kitaab yi téere wa hikmatin xam-xam ba jëriñ su ma jaakum topp dikkal leen rasulun ku ñëw ni mu saddiqan ku daa ji dëggal li maakum la ànd na mooy yéen te mooy yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la tu'minuunna da ngeen gëm ñu ci moom wala tansuruunnahu te da ngeen dimbale ko xaalam wax moom yàlla ne aqrartum na ngeen waaxatum te ngeen jàpp ala zalikum ci loolu seen isri ko loolu sama xaala ñu wax ne aqrarnaa na ngeen xaala wax yàlla ne ashhadu seede leen wa ana man maakum aljina kala anda yéen mina saa yéen a jaww soo dañu de ku dund moom baara sànni kii de gannaaw loolu de. boobu laa la gaa xam ne moom alfaas ñoom a di way génn topp rek afatat doona da ngeen sàkku xayra bi laa lu diine yàlla muy diineem wa aslama sax matu naa la ñeel yàlla man fi samaawaati na nekk jaas ma juróom yaar wala nekk lu juróom yaar tawan ci coobare waxta sama ak manante de watul joona te def na delloo leen ilay ngeen jëm fa moom de ku waxal yow Muhammad aman naa dëggal nañu bilaay ci wa ma am laag la wasalee xale naa ci nun wa ma am fi laag la wasalee xale Ibrahima ci Ibrahima wa Ismaila Ismaila wa Isaqa Isaqa wa Yaqub wa Yaqub wala baatee doom seen wa ma wuti yàlla joxeef na ko Musa Musa na ko wa nag yoon ak yonent yéen daana pareku asala ci ñun waaye naa ay diggante kenn mënu ci ñoom ñoom ci day dëggal ñenn ñi di weddi ñenn ña yonent yàlla yëpp ñu dëgg lañ wana na mun muslimun way jëpp lañ lo ñu yàlla ñu saxi bu sàkk nañ xaaral islam ni islam diinam mu diine fa ñu ba def na ko ñu ci moom de o wata moom dala xalat jala xalat mais xaasi na ñu nak la mu joxe tarfina de kay fa ka yahdi la jubal ci yàlla xaw ma aw nit kafaroo ñoom weddi nañu ba da imaan yi ca gannaaw dem seen na yi doo ak gannaaw bu ñu seedee ana rasul nag yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaqul aji dëgg lañu wa jaahum te dikkal leen albaynaatu la ñu weex ya ci dëggu yonent bi wala aw yàlla laa yaa di jubal ci moom xamal ñu saalimina ñu di soññe ulaayika ñoo la gaay jasaawum fay seen ana alayhim naka war na ci ñoom laanatullahi soñ buur ba yërmandeem wal malaayikati ak rëbbam malaayika ya wa naasi ak rëbbam nit ña aj maanaam nit mu ñu mboole de xaalidina nit mu ñu way déen fi ca moomale rëbb xaalidina nit mu ñu way caa caa wala safara yu gën a gërëm bu ma dee laa yoo xam ne mu dee ba dafa yaqal amuñ ci ñoom alaaka mu ngi jëm xarxar gannaaw yi wala am biir ñoom ñun solo na nekk yi xeleen de illa na tudd loolu ñoo ña taamu tudd nañu ñun daal di saali ko ca gannaaw loole la woo tey ñu ngi jëf inde la mu ñeel leen rek ma ji yaram nag ñu de inna la sina naka ñoo ña kafara rek nañu ñu xaar baade iman yi gannaaw gëm seen Musa su mas daadoo topp ñu loole ku kufran weddi ci Muhammad lam tuqbal defut nangu tawbatuhum tuub seen buñ xarxarlee wala ñu dee ci kéefar ulaa'ika ñooy la gaay ñu ñoom abdaloolu ñoo di way réer de inna lazina naka ñooña kafara weddi nañu wa maatoo tañ dee wowum te ñoom kuffaarun way weddi nañu xëy yuqbala defut nangu min aadihim ci kenn ci ñoom milul ardi teewoo suuf zaban ci wuluf de wala lu sadee di leen joxe moom boppam nii ci moom doy duñ ko nangu rek ulaa'ika ñooy la gaay lawum war na ci ñoom asaabun bugal alimin bu dee aji métti ba maa leen dégg ñu ne leen min naa fi na way tamit mbugalam yàlla de donc loolu amul. bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wa ala alihi wa sahbihi al-mustaqim ala alihi wa sahbihi al-muqtar al-azim wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa la hawla wala quwwata illa billah al-ali wa sahbihi wa sallam albirra yoona topp ci aljana ataatum fi xoo bel dafa ngeen dundulee min maa tuhibbuuna te leen la da ngeen ko ñu seen alal de kenn du dem aljana lu may koo xam ne jumlale ci alalam jëm topp de lenn biru mooy yoona topp mooy aljana walla lan sama wax ci leen albirra ak mbaax ataatum fi xoo bel ngeen dundulee min maa tuhibbuuna leen la da ngeen topp ko de waxoon nañu lay sax duraan tuba doo jëm xabaar yi ma si soxal naxari bi loolu du gërëm njëriñ li gërëm mooy dund leen saxaral te fekk yaa ngi ko soppate boo xamee nag ne nekk nga nga gërëm yàlla la fi na'imin wa inna fujjaara la fi jahimin wax na ne inna la baara yastaghfiru lil kaafiriina kaana mizaajuhaa kaafuuran nag koo xam ne xam na gërëm rek kooku xam na rek kenn du ko am nag lu may ko ci waxul xalalam lépp waaye lenn yi la nga xam ne sopp na ko ci xalalam de jooju laaya ba mu wàccee saaba yonent bi bu gërëm ñu ci de su wàccee laaya jooju ci la Abu Talha joxe toolam bi ñuy wax Bayruha ca Madina toolu toolam la xaroon boo xam ne teenoon fa boo xam ne moo gën a neex ci teenu Madina ba yonent sax ca la laa rootlu neex lu ba nga xam ne laaya ji wàcc na waaw mu ne Ummu yàlla ngi wax ne lan taw na la dara xataa tuuti ko ñun maa taxit doona nga gën a sopp ci sama alal mooy jiw roxa génnal waaw ñu gën a fa ci yoon yàlla de ñëw na yonent gis naa waaw joxe naa bay roxa waaw waaw ndax ma amal jana de yonent ne baxin baxin waaw eskay eskay waaw alal ji fan la waaye gis naa ne ko jox fay jege ñaare de waaw bu jox ko nu faali ta ci bokkam ñoo ko gën a na jege wàcceeg ay jooju tele Seydou ñu xaarisata waaw ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yàlla ngi wax ne lan tanaalul birra hattaa tunfiquu mimmaa tuhibbuun sama alal yëpp sama naaru góor yi yaa ci gën a soxla joxe naa ko ci yoonu yàlla yonent fab naaru góor wa jox ko Usaamata doomam lam nekk ci fukk mu ne yàlla nangu na ko yàlla nangu na ko yàlla nangu na ko mu Usaamata ci gën a yey de waaw loolu moo tax de ñun ñu jëkk ña lépp lu ay bëggaa rek daf koy jënd di ko soxla rek ñu ngi am biru Abdullah ibn Umar gisoon na jëgër boo xam ne waaw jigéen ñi àddina moom la ci gën a bëgg mu ngi ko wut di ko wut di ko wut di ko wut waaw ba jënd ko dañ ko ko maye waaw ko ba mu ko ko ko waaw mu dem jublu ci moom rek mais yàlla ngi wax ne lan subhaana billah hatta tunfiqu mimmaa tuhibbuuna kii daal gën a sopp ci mboolem li ma am tey waral naa ko jiwaan yàlla waaw bàyyi ko mu dem dem loolu na Abdullah si jabaram dafa amoon ab jëfër mu bëgg ko lool bu ko sàkkoon jabar ji rek jabar ji bañ ndax xiir bu ko sàkkoon jabar ji rek jabar ji bañ ba duñ ko falee na muy buuru jullit dañ jaayante moom rek jabar ja daal di ñëw dem waaw waajal xale ba jëndal ko loolu yëre yu rafet wutal ko takkaay waaw te guddi ñu fañ fañse ko waaw indi ko de ne ko jëndal lii nga gënoon a bëgg ci àddina waaw indi naa la ko jox naa la ko addiye de mu ne ko waaw ne nga nekk moom du ñu tuddi dem foo ko jëlee woon mu ne sama baay ma ko waxee lool nga may sëy si mu seet naka baay ma xamoon ñu ne benn waaye xamoon bët mën da fay ñu fa los ko mu xoo mu laajte bo boog waa jooja waaw ñu ne dee na mu xoo ay doon ne dañ ngeen di jaay wax ko mu fay leen ko ba noppi jublu ci jëgër ba ñu ne ko gore naa la ci yoonu yàlla yàlla li wax na ah dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna sama yow laa gën a soppare jaadi waaw ah, ah, ah, waaw noonu la ko joxe fi am dafa feebaroon feebaru Saalum bu ñëwee ne yàlla ma jëndal suukar ma di ko sadaxe waaw ndax su fi am bëgg na suukar de waaw benn bés mu ne jabaram ñeen fukki guddee ñi mais ñu ngeen fekk sama bakkan rek waaw yàpp ganaar rek laa sopp waaw bu ko bakkan bi laa jar ma bés ko muñ waaw ba tey ñeen fukki guddi bakkan bi nuur na rek ci fokk ma lekk yàpp ganaar ndaw si ne ko lu ci day nii yàpp ganaar yàlla daganal na ko te yàlla yombal na ko waaw am na daal di yónnee ci marché ba jëf ji dana xar waaw gu dugub daal di ko wéretul ba miskin yalwaan mu ne fab leen jox ko mu ne ko mi nga xam ne yaa ngi ko sopp boo ba tey danaa miskin mi ma ko xaalis moo ganaar bi danga lekk fa ganaar de mu ne ko def nga pexe bu baax dama lay nuyu njëkk mu ba mu ne ko boolem xaalis bi ganaar gi yëpp nag jox miskin bi yàlla ngi wax ne ndax dana rëdd raxatatum ko foog ma koy boolem. mu ne su fekkee ni duru kenn du ko am lu mooy bata nga dox joxe sa lenn xalal baaru ci yàlla nag moom kenn du ko lu mooy bata nga sa lépp de soo joxe sa yàlla moom soo ko joxe sa lépp ko am man kaana lillaahi kaana laahu lahu soo jébbalee yàlla sa xalal jébbal ko say doom jébbal ko sa bopp lépp nga jëmale ko jël neex yàlla yàlla itam nekkal la rek man kaana lillahi kaana laahu lahu yàlla na nekk ku ko nekkal rek mu nekkal la rek moo tax benn maj doob wax wax ñu du mustahil ne sama nguur ak ku na mën a demee mu ne yàlla na ku ko nekkal mu nekkal la te su ma yàlla nekkalee yàlla moo gën a rëy fuuf nguuram gi rek kon nag a rëy nguuram rek mooy yàlla ci boppam. jaam bu bëggee aljanna na sadaqa alalam su bëggee yàlla na jébbal léppam yàlla de wa maa tunfiqoo lu ngeen sadaxee min shay'in ci laala mu def la inna allaha naka yàlla alimun aja xam na bi ci moom de te lépp lu jaam dund la ci yoonu yàlla bu tuutee bu rëyee lépp yàlla xam na ko te dana ko fay rek kullu ta'aami kaana hillan li bani israa'ila kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xam ne yahood yi dañoo ñëw ci bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Muhammad yow de jaaxal nga ñun dang ne ci diine Ibrahima nga te Ibrahima daawul lekk yàpp gëlëm daawul naan sawam gëlëm yow nag ngay lekk yàpp gëlëm di naan sawam gëlëm mu daal di ne kullu taami képp ci ñam kaana nekkoon na mu xillan di aji halaal li bani Israayiila ñeel bani Israayiil mboolem ñam yëpp yàlla dagana woon na ko ci bani Israayiil illaa maa harrama ndare la na ko Israayiil Yaqooba ci boppam ala nafsihi waral boppam de yàqu gëlëm ak sawam gëlëm koo xaraamal Israayiil ci boppam ki nga xam ne mooy moo ko xaraamaloon ci boppam de Israayil dafa nisaroon digganteem ak boromam nisar ne doomi góor ñaar ma dugg baytu maqdis ci jàmm danaa rendi ci sama doomi góor yooyu kenn rek ñaamoo may ko fukki ñaar ba xale ñëw ca saa réew mu ñëw baytu maqdis ba ak ñu dox digganteem ak baytu maqdis menn malaaka daal di ko dogalu ne ko yaakaar la yow day dëgër nga bëgg nga soo ba déet ay ci ñu bëree mu ne ay ca ñu malaaka ma mënu koo daane Yaqoob mënu ko daane ba mu yàgg malaaka ma bàyyi ko yokk ko ci lupp mu daal di feebar feebari napp napp bu métti jàpp ko nag mu dugg Baytul Maqdis fekk mi nga xam ne métti woo guddi yëpp dafa yokku ñu fàtt ñu ko doon nee na ñu feroon na ne bu duggee Baytul ni kenn ci doom ya malaaka ma wàccaat ne ko da ngaa ñu feroon ne doo duggee Baytul Maqdis te fekk yaa ngi ci jàmm nte yaa ngi amee balaa balaa boobu defewuñ la ko nu may nga mën a mucc ci sa misal ji rek ba nga rendi sa benn doom nit ñi ba yàggal moom nag yàggal moom yàggal moom benn dellu misal ne su ma yàlla saafaraal ci sama jàngoro ji de mbooleem ñam yàpp gëlëm moo ci gënal danaa ko xaraamal sama bopp mbooleem naan ñoom gëlëm moo ci gënal danaa ko xaraamal sama bopp de yàlla saafara ko de mu xaraamal yooyu boppam ca la yow a doxee gis nañ waxu gërëm ak soowam gërëm ba loolu mi ngi bàyyeekoo ci Yaqooba rek Yaqooba doom Isaaqa doom Ibrahima moom nag ñu sonn ci ñu ngi waaye seen boode waa kii mi yonent yonent bi sallallahu alayhi wa la bokk rek ndax ci seen kóot-kóot yi xam-xamu la bokkoon lu muy mës a jàng waaw mës a bind mës a jàng téere di leen natt ci seen xam-xam yi njëkkee loo xam ne waaw seen xol maa yooyu nga xam ne xóotu nañ sax léegi nag ñu xam ne Isaaqa ko Yaqooba ko xaraamaloon waaye nekkutoon ci junne Ibrahima de man xam ne am na fa la jëkk bu fa taw rek taw rek te Yaqooba la booba taw rek la wàccagul. dañoo xam saatoo dikkee leen bu taw rek ci taw rek yoo jàng leen ko in kuntum dem na ci yem faa na doo dëggal de te li yem taw ko ñu bañ a indi de buur daal dina xamal ne salaatu duut lu ma wax laa wax kasi day naa mun baadi wulaay ka ñooy la gaay ñoom avaalu ñu ñoom di way toll de ñoom di way jégg dëgg jëm ci lu dëgg de ñoom yëpp dagal na ci jaamab yàlla lu may lu jaamab yàlla tere boppam nag ngir dëddu àddina jaam soo xamee ne bay na yàlla xaraamal yëpp kooku moo day julli su fekkee nag ni tey dëddu àddina laaj na ci moom yenn bànneexi bakkan yi nga xam ne yoon na ko mu bàyyi ko ngir jagleel loo ko yàlla loolu sañ na ko. kon nag ñoom ñëpp xaraam ci jaamu yàlla bu soobu jëm ci yàlla lu mooy li jaam bi xaraamalal boppam ngir bëgg a àgg ci yàlla. lu jiitu ba fa tuula ko far ci moom. yàlla dafa bind mbindeem yi def leen ñetti xaaj. benn bi mooy malaaka yi ay roxaan yi noonu rek lañ yàlla leen bind ci leer seen dund mooy mënuñoo def leneen lu mooy loolu yàlla bind ndundal yi def leen lu dul bàyyi rek bàyyi ko ci suuf ak gàncax ak suuf seen dund itam mooy gàncax ak suuf xeetoog ñoom mu bind doomu aadama mu nekk ci seen diggante ñoom ñaar yaram wi mu ngi bàyyi ko ci suuf di dund ci lu bàyyi ko ci suuf ak xeeti gàncax yi roob yi ma nga bàyyi ci suuf yàlla ba di dundali malaaka yi dundee mooy si kër ak yàlla yàlla seddale na leen ñetti xaaj ci saaru faatiri mais fa minhum zaalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bil xayraati am na doomu aadama joo xam ne dafa tooñ boppam mooy ki nga xam ne topp na bànneex a bakkanam ba bakkan bi not roxaan yetoom ba mujj bokk ci xeeti bàyyi ma yi kooku ñooñu la yàlla wax naa inhum illaa kal an'aami bal hum adall ñooñu ñoo bàyyi ma ñoo gën a bon sax bàyyi ma ñoom la waxit ulaa'ika hum sharrul bariyyati ak nga xam nag ne moom xeex na bakkanam ba ruuxaniyatoom naf nafsaaniyatoom nga xam ne bànneex ab bakkan muy bànneex ab biir muy bànneex ab tëy yëpp xeex na ci ak bakkanam ba nga xam ne lii malaaka yi bëgg mooy si keroog jaamu yàlla rek nat na ci loolu kooku itam waaw moo kooku bokkatu ci doomu aadama yi ak ndumba ca malaaka ya la bokk waaw te mu sax malaaka moom lay wax ulaay kawum xarul bëreeti wax na ci doomu aadama ulaay kawum xarul bëreeti muy la doomu aadama yàlla def na ci moom yeneen ci melo nit ki bànneexa bakkan mi ngi ci naka bàyyi may bëgg na bànneexa biitam ak payam lekk ak naan ak tey nit ki sëtëb gara ngi ci moom dana mer ba bëgg a fàdd naka gor ngi fàdde miski kitëb saytaane mi ci moom dana xuri mi saytaane miski kitëb malaaka ngi ci moom mën naa ci kër jaamu yàlla sell ba xam yàlla naka malaaka yi nit koo xam na baneex ak rek mooy soxlaam de mu ñilal roxoom ñilal xaq yàlla ya ko ngir a bànneex ak biitam tëram kooku génn na ci xeeti doomu aadama yéeg na ca bàyyi ma ya te moo gën a bon bàyyi ma ya de la yàlla wax in illaa kalanam yi walu mu waasal ñoom la wax in ulaa'ika hum sarul bariyati doomu aadama mën naa dem ba ci éeg mbindeer yi nit soo na bànneex ak meram xadd waa ak rey ak boom rek bëgg-bëggam mu topp loolu ba nga xam ne sànq naa te yàlla ngir topp meram googu itam génn na ci doomu adama yi léegi ci xeeti bàyyi ci xeeti gar yi la bokk te moo gën a bon gar yi rek nit ki nga xam ne itam topp na seytaane ba nga xam ne pexem bon ak def lu bon rek naka iblis loolu liggéeyam doo xaq sànq xaq yàlla ci loolu kooku itam génn na ci xeeti doomu adama mu ngi bokk ci xeeti seytaane yi léegi te moo gën a seytaane yi rek nit ka nga xam ne topp na jaamu yàlla ak sikar ak sikar waa ak ñaan yàlla ba nga xam waa waaw mu gën a xam yàlla ni malaaka yi xam yàlla kooku itam génn ci doomu aadama géej na ci xeeti malaaka ya ba itam moo gën malaaka ya rek nan la yàlla wax wulaay soom xarul na yëpp mën naa xëy ci ñi gën daa di keleen ci tawreet ci tawreet kat waa jàng leen ko in ci gërëm te man faraa si biir moment laa war a yàlla ak tafi benn mara man daal di zaale que ca gannaaw loolee walaay que ñu yàlla jaay ma ñu ñëw Moussa ñu mën a ñëw di rek fan yii. kon waxal sabaqa laaw dëgg na yàlla ci mbooleem lu leen millata Ibrahima diina Ibrahima boonam topp leen man ca laa nekk. xaani ñu ñu fan mbir ndax moo tax moo tax nekkuma woon moom Ibrahima mosu gën a defee bokkaale ñaar yàlla de yonent yàlla Ibrahima mos a sàkkal yàlla bokkaale rek fu ko yàlla tudd ci fokk mu dàqal ko bokkaale rek dàqalu ko benn jaar nag lu muy moom moo doon ko bug taw yi rek awala baytin wa bayari naa si kooku lu ko wasan wàcc na da nga xamee yahudi yi dañ ne yonent sallallahu alayhi wa sallam ngay def bay sappi sa ko ci bayti maqadis di jubli ca Kaaba te baytu maqdis mooy xibla ji dëkk ci xibla yi mooy xibla yi mboolem yonent yëpp waaw nga dem di jublu waaw Makka bàyyi ko waaw loolu baatin la de buur daal dina ne inna awwala baytin naka njëkk gënal neex wuute ah bopp tëgaleef na ko ci mu di jaamu kaayam yàlla li naa si ñaan nit ñi lële si ñëw nga xam ne di bakkataa yi nekk la mu ca Makka rek mboolem ci kaw suuf di jaamu yàlla. buñ ci jëkk a mu di jaamukaay mooy kaabal yàlla ga nekk ca makka de bakkatu waaw lu xale ci makka yaaram da nga yo wocc wecce miim baa tudde nañ ko bakkatu ndax dafay tax baa si mañ ba muyede pour mbaru guut dëkk makka waaw yàlla ko yaxalagal boppam de ndax kaaba ga boo nag néeg buñ jëkk a tabax mu di jaamukaay yàlla moo di kaaba ga ba yàlla wàccee Adama ci Adama dafa jooy jooy jooy jooy na yow sama borom yónne nga ma aljanna indi ma fii ci xaalab carte nag boo xam ne fenn suñu jaamu yàlla nekku fi kenn kuy jaamu yàlla nekku fi kenn kuy tudd yàlla nekku fi xanaa yi nga xaala ki ñu mbindal rek ñoo ma wër yàlla dal di wàcce waa kaab bay ci maamoor waa aw ci barab kaaba bi fekk fa rek waa ne ko de de ko de ko haj yaa say doom de ni ci malaaka yi di xaaje bayti maamuur kooku mooy tabax bu njëkk bi ci Kaaba ga gannaaw ga nag Adama ci boppam tabaxaat na ko te fànn moom tabax bu njëkk ba fànn moom Kaaba gi nga gis ma nga dem ca suuf juróom ñaareel ko diggante si Adama tabaxee Kaaba gi ak tam tabaxee bayti maqdis ñeneen fukki at la jalaal dëggoom rek na foofu ndax def na tabax ak malaaka yi ci palaasam tabax aadama ndax na ne malaaka yi tabax nañ ko waaw lu jiitu baytul maqdis ñeneen fukki at loolu loolu lu ñett tabax nañ malaaka yi tabax nañ ko lu jiitu bind ak aadama ñaari junni ci at bi aadama wàccee nag aadama tabaxaat na ko yoonu ñaareel diggante bi mu ko tabaxee ak ba muy tabax baytul maqdis mooy ñeneen fukki at kon nag yonent wax na ci hadis sallallahu alayhi wa sallam ñu nu jëkk a feeñ ci kaw suuf ba mooy mooy turib mu weex moo xam ne ci kawam lañ génn génnee mboolem puus yëpp kooka nag mooy kaaba gi barab kaaba gi waaw mooy morso bi njëkk a feeñ ci kaw géej ci moom la yàlla génn suuf si de da xam ne ne ne Adama haj kaaba gi aj na Makka ñeneen fukki yoon di jóge ñun di dox ak tànkam di dem di aji Makka ñeneen fukki yoon ñu ne yonent lu mu daa war mun a jan daa wax ko atam tànkam la doon doxee mboolem yonent yëpp aj nañ ko lu mooy yonent ci ñoom Adama tabaxam ji mooy tabax ak ñaareel suuf si doomam tabax na ko gannaawam yonent Yàlla Ibrahim dellu ko tabax gannaaw yonenteel amaale kat yi tabax nañ ko Jurhum tabax nañ ko Sufay ibn Kilaab tabax na ko Quraysh tabax nañ ko Abdullah ibn Zubayr waaw tabax na ko Hajjaj ibn Yusuf moo tabax tabax ko fukkee bi nga xam ne moo fa nekk ba léegi néeg boobu nga xam ne moom moo jëkk a taxaw ci suuf ci jaamukaayu yàlla mubaarakan bu di bu barkeel di néeg boo xam ne néeg bu bëri barke la barke bi nga xam ne moom la yàlla melale kaaba bi mooy lan mooy mbooleem yonent yëpp ak saalihiina yi aj nañ ko wala mooy xiblaay jaamukat yàlla yëpp amul yenn waxtu ñu ngi xam ne ñuy julli julli ca Kaaba ga na ñoo xam ne ñun suñu julli ñoom ñu ngay julli tisbaar am na ñoo xam ne suñu julli tisbaar ñu ngay julli takkusaan am na ñoo xam ne ñu ngi julli takkusaan ñu ngay julli timis am na ñoo ñu ngi julli timis ñu ngay julli gee am na ñoo ñu julli gee ñu ngay julli suba amul benn waxtu ci àddina amul benn waxtu bu wéy lu may xam ne mbooloo muy julli waaw jublu ca Kaaba ga loolu waaw mooy barke bi wala mooy nangum ñaan da nga xam ne yàlla dale na ko ci koo xam ne mu ngay wër Kaaba ga ak saaw yi nga xam ne ne waaw waaw moo fa moo feeñ waaw ca Kaaba mooy doo gis gannaaw na nga tiim ko lu mooy nga xam ne dafay saafaralu ci moom waxu dem te xiblu ni la xale mi na ñeen mbindeef yi de mbindeef ñëpp mooy seen xibla suñu rek ñu ngay jublu ci moom de ñooñ tànku ci la ñuy jublu ñooñ soowu ci la ñuy jublu te waxtu woo xam ne dañu ngay julli ca Kaaba ga suñu booloo ràññee jublu ca Kaaba mbooloo moomu nekk ci jaam yàlla yoo xam ne ñu yàlla tànn lañ su ko leen su leen yàlla tànnee nag waaw seen barke dafay dem ci ñeneen ñi ci des waaw loolu ci barke néeg bi la bokk fii aji nekk la ci moom ayaat muy kawteef dañu naa suñu bidde kawteef yi bidde la ca makka yoo xam ne duub yoo xam ne maanaa la muy nëbbu xanaa loolu janoot bët bu nekk mën na koo jubla maqaamu Ibrahima nekk na ca maqaamu Ibrahima saati yi feeñ ñi nga xam ne bët mën na koo gis maqaamu Ibrahima ca la bokk mooy dëgg nga xam ne ca la yónni ci yàlla Ibrahima doon taxaw mu tabax kaaba ga benn mètre rek la guddee ay benn mètre te ca la taxaw tabax tabax bu gudd boobu ngeen di xam ne fukki mètre rek juróom la guddee ñett fukki xasat moom kaaba bi. ñoom Ibrahima demee ba gàtt rek mën na si la jot tabax bi dëgg la dafay yokkeeku. waaw mu jotoon ko rek ba ñu tabax bi mat wéete ci tànkam ya waaw yàlla nooyaloon na dajoo ba tànkam ba waaw nuur ca tànkam bànca nga wéet ba léegi waaw buñ ko muri woon nga gis ko mu mel léegi la ko fa Ibrahima dëgg ànd ak ñëweg jamono ak noonu yépp dara la itam bi ma mandarga moom moom fa def ba léegi ma xamu Ibrahima boobu nga xam ne ci la Ibrahima doon tabax taxaw di tabax kaaba gi ba nga xam ne ne daayet suuf am ñëw moo hajar nga soog Jibril daf leen a fab jënk leen ab yokku bëri si leen yonent Ibrahim ba muy tabax Kaaba ga Jibril ak Mikaayil ñoo koy dimbale ci malaaka yi moom moom Ismaayil ci ci ci nit ñi ñoo doon méngoo tabax la te def ñu taxul ñu woon ñu nga ne rabbana taqabbal minna yàlla yàlla nañu nangoon suñu tabax bi ba nga xamee ne tabax na baagal nag yàlla ne ko xoolal nit ñi ñëwaat ci néeg bi de mu ne naka laay xoolee ay doom yoo xam ne ñu ngi gisee li ci baax seen ruum looy judd moom mu ne ko xootal rek déggaloo gi man la man la war yonent yàlla Ibrahima yëkkati maqaamu Ibrahima boobu teg ko ca kaw ak yëpp baytu taxaw jamono ne eh, yéen nit ñi yàlla xam ne nit ñëpp ñu wër ko ñëpp ne la bayka la bay eh, yéen nit ñi seen tabax na néeg ci Makka ñu ngeen di xool ngeen ñëw xaj ci ko ñëpp ko yóndoo wàll labbayka labbayka labbayka labbayka yooyu ñu wax moo tax ba tey ak di ko fàttali boppam waaw soxar ma la wax labbayka laa labbayka waaw dootu ko noppi. boo yoon benn yoon da nga ak benn yoon boo ñaar yoon daa ak ñaar yoon boo yoon fukki yoon daa ak fukki yoon loo yi ci yoon daal da nga ak lu mu day boo yuutoon nag loo bëgg bëgg a xaj ak loo xam sabab yi dara nga jël mu mujj doo doo xaj rek ñëwul yoon rek Ibrahima. bam nekkee nag yonente yàlla Ibrahim yàlla digal ko ne Ibrahim bam nekkee nag yonente yàlla Ibrahim yàlla digal ko ne na sab ruusi si tabax tabax ruusi si tabaxam yi bat bi doon wat bi tabax ak xeer na ko fa sànni tasaare ba jaadina si mu fab ko sànni ko nag ci xëy waaw gox yëpp soo xam ne waaw aw dañu ree daloon na fa bokk ca fokk ñu samp fa jumaalum sori sori ci suuf soo xam ne waaw dañu ndaw daloon na fa foog ñu samp fa jàkk ne aw romb ca bokk rob na fa ala ala kulli ay dana nekk ab jullekaay julee ak jullit mooy dox bee waxtu julli jot teg ko jàll mu fekk fa julli sax foo xam ne nu bokk jëm te waxam Ibrahima booba dalu fa woon kenn fa samp jàkka rek mu ne kaaw te fi bit maqaamu Ibrahima kaaw te fi bit nga xam ne moo nekk ca Makka na yi nga xam ne ajaaj jëne mën na koo gis ak mooy jamra yi ñuy sànni ay junni junni ci nit léegi ay million million lay doon léegi far bët bu set ñuy sànni ay xeer ci benn barab te doo fekk mukk angaarab xeer looloo muy sànni jabra suñ ko sànni woon te muy sànni rek benn bëccëg rek muy angaar bu guddee muy ci muy ca kaw de soog yi ñuy sànni ba aadama sasoo ba léegi suñ doon sànni jamra lu yàgg yàgg doo fekk benn benn jóoru xeer loolu moom kaw gis la boo xam ne bët bu ne mën na toog li lu tax yonent na ne jamra ji luñ ci nangu daf koy daal di fëkk yóbbu ko asamaan angaar baa nga ci kaw eh, ñu nangu rek ñoo fay def moo tax lu sànni bari bari rek yóor bu tuuti nga fay fekk bu yàggee mu gasee ko dootoo gis dara liccin du dal ci yàpp mukk ca minan lépp juróom fukki junne xar ñu ren sànni ci àll kenn topp tawu ko te lu yàgg yàgg liccin bi ca dal loolu it kaw teef gu feeñ la ku ne teg mën na caa teg bëtam yooyu du dal ci ñam mukk ca mi nan lu mi mi lu mu suukar suukar doo gis mukk weñ mu dal ci ndab ca mi nan ci boppam ak ndëkk la soo xam ne dëkk bu tuuti la dëkk bu nee sook fu jaag yaa dina yëpp buñ fa dajee it fa la ñuy nekk te ñoom ñëpp daañ fa xaj xaj ca ñam wañ fay togg xaj seen ndox seen ndox fa nekk ba bañ fay jóg loolu it kaawteef guñ janoon la maman daxaloo ku xaraf na maqaamu ibrahim kaana mu nekk aminan di borom kóllëre maqaamu ibrahima nag yàlla ne ku fa xaraf rek am nga kóllëre am nga kóllëre kenn du la gaarlu ñu du la tappaar ñu du la jéem a rey kenn ku ko ne daal yaa ngi ci sa jàmm ku fa taxaw na ku rey sa baay sax doo ko gaarlu rek kóllëre gaango wala wa man daxalahu bu xaraf na mu ko kaana mu nekk aminan di aji woonu mbugalam yàlla de koo xam ne dugg na ci maqaamu Ibrahim yàlla du ko bugal ci safara de benn wali toog na fa ne yàlla yaa ngi wax wa man daxalahu kaana aminan aminan mu dégg baat bu mu gisu jëmm mu ne minan naar ku fa xaraf am nga kóllëre ci safara walillahi aji nekk la nit ñi ala naafi war nit ñi ñëpp hajjul bayti haj neeg booba de rek nit ñi ñëpp mukallaf yi yàlla na leen nañ haj neeg booba ca Makka rek war de man istataa ka sanamu ilay jëm ci moom sabilanu yoon waaye ko am sabil nag lañ wax de sabil yonentu firi na ko mooy nga am yóbbal bu la yóbbu delloo si la am daa war waaye bu yóbbu delloo si la nga mën a àgg Makka ci sa jàmm rek boo xam ne am nga wét gu la ko may am yóbbal bu yóbbu delloo si la am war waaye bu la jotee màkka gënu gënu si la aj néeg ba war na la de ba man kafara ku weddi na mu nag yàlla wala lim farataal ci xaj fa inna laa naka yàlla xam aji doolu la mu xam ne xaaral mi na wala ko koo xam ne naa xaj gannaaw bu mu ko mënee nag yàlla moom doy na na walit mbindeef yeeg seeni jaam ñu teg mbindeef malaaka ak ñëpp suñ ko jaam woo waaw moom du ko wàññi dara moo tax ba yonent ne ko am kattan ci xaj na gaaw aji ku bañ ku am kattan nag suy dem Makka te dara teewu ko du feebar bu ne ci yaramam du pat bu ko tënk du buur buy tooñ bu ko fekk mu dund ba dee te ajut buy dee na tànn benn muy dee ci ak yahud mu dee ci ak nasaraan waaye du dee ci lislaam mukk te laay jee ko dëggal dim ne man istata ilayhi sabilan daf ca teg kafara fa inna laa xani naa ila alamina de kufru kooku bañ ak gannaaw boo ko mënee taamuloo lenn ngant rek xol waxal yaa alal kitaabi yonent ne ne nag ko xaj néeg bi te bànneexu la ci jigéen fa nga armale ba fa nga xewee ko defuloo dara luñ dellu waaw teg ci say bakkaat naka bés bala sa nday judee de yaa alal kitaabi yéen yow da ko nasaraan li ma lan te di weddi gayaati la te alquran yàlla ji de walaaw yàlla sa da ngeen jëf yéen yow def nasaraan na ngeen def bay weddi alxuraan gannaaw boo xamee xam ngeen ne dëggoo ci tawrat ak injiil xul waxal yaa ahlal kitaabi yéen yow def nasaraan li ma ngit laan te tuddoona ngeen di sag gi ña an sabilillahi walis diine yàlla lu tax ngeen di xaaye nit ñi képp ku bëgg a gëm yonent bi sallallahu alayhi wa di ko sag waaw di ko réeral manaa ku gëm namu ngeen ne yonent bi waaw nekkul ci dëgg nëbb melam wa nga xam ne moom ngeen jàngoon ci téere yu tap xoona a nit moom da ngeen sàkku ko xewajan mu di luñ jàngal ngeen soppali melaw yonent ba sallallahu alayhi wa sallam tëral leneen lu dëppoo seen bànneexi bakkan ba antum te en suhada waaye xam ngeen ne diine jëñ jëdem fa yàlla diine ji jub mooy diine islam ne naka ko téere naka ko seen téere yi waxe de tawreet wax na ne na diine la laay islam lin wax na ko ba noppi ngeen jàngal loolu ba noppi bañ a xaraf ci diine l'islam ama laaw buur xaafi mu yaa ji bay ama tamal na te da ngeen jëf ko rek waaye yàlla mukk seen jëf jooju de waaw yéefar geeg weddi gi daf leen di xe rek waaw ba pénc dem yàlla waaye xam nañ leen a xisaab waaw te bugal leen de bugal may ay ci bugal may ay ci yéen de yaa ayyuhal lazina aamanu in tuti'u fariqan minal lazina utul kitaaba yaruddukum ba'da iimaanikum kaafiriin kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xamee wa wax naa leen ndaw sax rek ñi nga xam ne ñoo mujj di lansaar dañ jébbaloo ci yonent bi sallallahu alayhi wa xeet lañu woon ñu ay yaaram lañu woon bokk ci jaahiliya yàlla mës la yónni ci ñoom yonent kenn ci ñoom mës la xam jub ñu noonu di xeex téeméeri at ak ñaar fukk lu jëkk lislaam ba nga xamee ne yonent ñëw na Madina ñoom ñëpp ñu jébbalu law sax xasra jëf ñu yonent tudde leen lansaar léegi law sax xasra ñu xamante ñoom ñëpp lansaar rek lañ ñu nekk ay soppe yoo xam ne ñoo raw sax ay mbokk ay doomi ndey ak yi doomi baay benn yahut romb leen ñu ngi toog mu leen seen juboo gi ñu juboo ak nekk gi ñu benn gannaaw bu ñu noonee téeméeri at ak ñaar fukk mooy saafir nu xëy mu dem ne benn xaleel demal seen ndaje ma lay toog ñu leen fas liggéey leen deset banasa bés ji seen xare yi leen doon xare jabañ nekkee ci kéefër keroog lañu rey maami diw keroog lañu rey maami diw yow diw mi keroog lañu rey sa maam keroog lañu rey sa keroog lañu def mi keroog lañu def na xale dañoo wax ñi wax ne rayoon nañu seen maam ñu daal di ne bu doon tey loolu du am ah ñi gañewoon keroog it ne bu doon tey ñu def leen nañ leen doon def ah ñu daal di xuloo ba dóorante daal dóorante bànqaas gendarme ba far ku ne dem jëli jaaseem de ñu ngi woy seen woy kéefale ñu doon woy bu ñuy xare yonent bi dégg ko nag ñëw sallallahu alayhi wa sallam ne allah allah allah ngeen di xoote waa te ma nekk seen diggante waat leen laay ji jàngal leen laay ji wax ku ci nekk sa jaasi ja nga xaj ci woon jëm sa morom waaw nga daldi sànni jaasi ja doqonteeg sa morom ñu daldi nekkaat benn des saaba yonent bi ñu gën a julli ñu ci des waaw daanañ jiwum naka ñëpp ñoom waaw buñ digal ñëwee rek ñu fàtte lépp lu ñu a nekk rek def la yàlla bëgg rek ñoom la buur di wax ne yaa yu alasina amano e yéen gaa ñu gëm alquran in tutiihu dem topp ngeen fariqan kuré mina alasina ci ñaaña utul kitaaba joxe la leen téere yaruddukum ñu delloo leen baada imaanikum te gannaaw gam seen kaafiri na mbir ñu ngeen di way weddi de su ngeen al kitaab yahuud yi daa ngeen delloo naka ñoom de kay fa kaafee wa kay fa takfuruna kaafee naka ngeen di weddee wa antum te yéen tutlaa na jàng alaykum ci yéen aayatullah alquran yàlla ji wa fiikum taa ci nekk la wa yéen rasulu yonent tam ba mën na ngeen nekkee di yéefar gannaaw buñ jàngee alquran ci yéen yonent bi ne ci na ngeen a wa man yaxtasim ku jafandiku na mu billaay ci yàlla waxat waddi yee juba def na ko ilaa siraat na jëm ci yoon mustaqim mu daa ji jubde ku jàpp diine yàlla ak téere yàlla bi kooku day aw na yoonu njubde yaa ayyuhal lazina aamanu e yéen gaañi gëm alquran ittaqullaha ragal leen yàlla ak faati dëgg dëgg ragalam ragal leen yàlla waaw dëgg dëgg ragalam de ñu firee ko ne mooy ñu di ko topp te bañ koo moy ñu di ko sant bañ koo weddi ñu di ko fàttaliku te bañ koo fàttewee waaw waaye loolu mooy dayoo ragal yàlla ñu ne yonentu quoi xanaa loolu kenn mënu ko yàlla ñu xolli ko nag ak fattaqullaa mastataatum ragal leen yàlla seen kem kattan ragal yàlla kem kattanam ragal na ragalam de ragal leen yàlla dëgg ragalam jaar yi ay xaaj lañ de seen maqaama bokkut am nañu ragal yàlla ba bay mooy yàlla di topp yàlla loolu mooy ragal yàlla nga xam am ñu ragal yàlla jëpp yi jëpp jikko ji ñu ñaññan melloo jëpp jikko ji ñu loolu mooy ragal yàlla xaasire am ñu ragal yàlla jëpp yi lépp lu dul yàlla fàtte lépp lu dul yàlla dootuñu fàtte jikko lu mooy yàlla kooku mooy ragal yàlla xaasi xaasire moom la ñu faari di wax naa su toppoon ci sama xol lu dul yàlla benn yoon rek te dama juum itam ma xatt sama ma xatt sama bopp ne mu tëdd naa de kooku mooy gaa yow ragal yàlla di fàttaliku yàlla daa iman te dootoo ko fàtte loolu kenn mënu ci àgg loolu ko jeex ci yàlla tàkk ba gisatoo sa bopp gisatoo sa yire <coughs> li jëkk la mooy tuub tuub mooy génn ci lépp luñ ŋàññe mel loo lépp luñ sant rek ku def loolu ngir ragal mbugal kooku mooy taayib de koo xam nag ne def na ko te ragal mbugal sax taxut xanaa bëgg yàlla rek a kooku mooy mu niig de kookoo dellu jëm ci boromam ku ko def nag te mag ak yàlla ga rek a tax waaw kooku mooy awaab de tuub ngir bañ a dem safara kooku taayib la lañ koy wax ku tuubeen yàngoo ku tuub ngir xemeem ak jànna kooku mu niig la ku tuub nag ngir dellu ci yàlla ngir mag ak yàlla ga rek ñooñu ñooy awaaboona de mooy ñi nga xam ne seen mboole mi mbir aarifin yàngoo wala tamutunna bu leen dee illaa wa antum ndara mbit moom yéen muslimoon way wéetan yéen de te bu leen dee mukk waaw lu ma ci diine islam ngeen dee rek waa tasi moo jafandiku leen bi abdillahi ci buum yàlla ci diine yàlla ji jameen bu ngeen di mboole na ngeen jafandiku ci diine yàlla ji yéen ñëpp te bu leen safan wala tafarraqu te bu leen safantikoo gannaaw l'islam aaye na safantikoo ci laaya ji safantikoo nag benn ñu mooy xuute ci masala wala ñu wuute ci pastéef de wuute ci masala kooku ŋàññuñ ko moom la yonente wax naa xilaafu ummati rahmatun ixtilaafu ulamaay rahmatun borom xam-xam yi seen wuute yërmande la ci xeet ndax su ma déggee masala bi nii keneen déggee ko naa yow toppkat bi nag yow loo def rek te ne ci borom xam-xam nga roy yow mucc man xalla da aliman laqiya la saliman koo xam ne daal fentuloo sa yoonu bopp sosuloo bidaa xanaa li nga def yaa ngi topp borom xam-xam saa yu nag borom xam-xam kum mën a doon yow da nga mucc be moo tax ñu ngi ñaan si wuute Malik xam na a Shafi'i Abu Hanifata ak Ahmadu Hanbal koo ci topp rek yaa ngi ci yoonu njub boobu mu def nag wuute ci pëste wuute ci pëste nag pëste bu moom benn rek la mooy yàlla rek lañu war a war a ñëw jaamu ko ko may koo xam nag ne fas na leneen loo xam ne yàq na pas-pas boobu wute boobu mooy bi ñuy rek yonent na ne sallallahu alayhi wa sallam yahood fasantikoo nañ gannaaw Isa gannaaw Musa juróom ñaar fukki kuréel ak benn yoo xam ne ñëpp safara lañ jëm nasara fasantikoo nañ gannaaw Isa juróom ñaar fukki kuréel ak ñaar yëpp safara lañ jëm sama xeet xam nañoo fasantikoo ñoom it juróom ñaar fukki kuréel ak ñett juróom ñaar fukki ak ñaar yëpp safara lañ jëm benn rek ci mucc ñu mucc mooy ban mu ne ñu nekk ci li ma nekk maag samay saaba def ba kuréel yooyu nga xam ne xawaari yeeg murtasilaak murjiyaak rawaafid yeeg ibaay yeeg baatiniyaak ba ñuy ñaar fukki juróom-ñaar yoo xam ne ñoom ñëpp seen pësteef dafa wut ak li nga xam ne moom la jullit ñu euh, jub ñu fas ñooy nga xam ne safara lañ jëm de ku fasantikoo boobu na moom la ñuy xaaye wuute boobu la ñuy xaaye amaa wuute ci masala nag kooku moom mën da ñàkk wala yasaalu muxtalifiina waaye walisaalika xalaqahum wuute tax sax mu bind mbinde mi ndax wuute boobu waaw bu dee ci ay banqaasi masala rek kooku yërmande la waaw ci xeet wi ndax day gën a yaaxal waaw waaw naa borom xam-xam boo ci rek waaw yow sa baat gudd na waskuru fàttaliku leen ni'matullaahi xéewal yàlla aleykum ci yéen yéen mboolem law sa xas rek yéen lantaar ba nga xamee ne yaari jiib ngeen yu noonoo di xeexoo téeméeri at ak ñaar fukk iskuntum ba ngeen nekkoon jëkk lislaam ada andi noon fa àllafa tam boole bay na xuloo bi kum diggante xol seen ci lislaam fa asbaxtum ta ngeen mujj di neemati sar ci xéewalam ixwaanan di bokk ci diine waa xaritoode ngeen nekkoon i noon gannaaw a lislaam boole leen ba ngeen nekk di ay mbokk wa kuntum te nekkoon ngeen ala safa mina neeri ci safara de lu jiitu waaw ba ngeen di ci lislaam yéen a ngi nekkoon ci kóobu safara de waaw dara doxutoon seen diggante safara lu mooy dee rek waaw ku nekk ci kóosu mu ba ngas xam nga ne bu mu dee rek nga daal di dugg ca ngas ma yéen yéen a ngi woon ci kóosu ngasam safara woo xam ne waaw ñu ngi doon nekk rek ñu rocc roo rek nga daal dem safara de fan xasakum sam xettali leen minaa waaw ca ngas ma minaa ca safara sa minaa waaw ca tuñ ma de waaw ñetti baat yi jiitu woon yëpp bu ci ne lamir ji mën a jaadeelu kazalika kenn bidal giñ bidal liñ tuddoon bay nu daaw lay bidale yàlla lakum ñe leen ayaati kawtu alquran laa lakum boo leen tax dana ngeen ngeen jub wal takun na nekk min kum ci lenn seen ummatun mbooloo yad'una dara ñu woo ilal xayri jëm ci diinal islam de naam ci yéen mbooloo moo xam ne dañuy digle lu baax di tere lu bon di xool nit ñi jëm ci diine ne ko ñëpp def ndax warut ñëpp war nañu xam ku xamut war na digle lu baax war na tere lu bon ndax ku xamut bu diglee mën naa digle la defe ne baax na fekk baaxut mën naa tere la defe ne lu bon la waaw fekk lu baax la tere moo tax laaj na mu xam laaj na itam yàlla may ko taxawaay bu bu xàggee ci ñi mën a nangu waxam bum ñàkk daraja ba nga xam ne su xaayee naan sàngara ñu fa rey bakkan waaw ngir bañ a dégg ndigalam moo tax mu lenal ko na ñenn ci yéen ñuy digle lu baax waaye am roon tañu digle bil ma'ruf ci ñëw waaye am roon tañu tere ala mun ko ci ñu ci way taxare ñooñu ñooy taxare bañ xaraxal jana waa te mu ci taxare lu baax a tere lu bon la buñ ko ñëpp bàyyee ñëpp a bokk bakkaat bi waaye su ñu defee itam mu wàcc ñenn ñu rek sa bopp nag ba jubbanti ko nga soog a digal keneen soo xamee ne yaa ngay lu baax di tere lu bon day jëkkewoo ci yonent na ne bu pencam yàlla danañ jàpp jenn fóode waaw sànni ko ci safara su ko defee ñëpp wër ko ne ko ah diw yow xam ne sa ndigal yi ñun ñëpp ci lañ mucce waaw yow lu la niñ teg mu ne dama leen doon digal lu baax daaw ma ko def dama leen den teral lu ban te man daaw ma ko bàyyi de waaw moo tax be jëkkal sa bopp de bu la kenn gënal sa bopp wala takoonu bu leen nekk kana si na si ñaaña tafarraqoo kafan si ko nañu waxtalafoo tamit wute min baadi maa jaa'ahum gannaaw bu dikkale al day naatu kaw tefi biirée de bu leen mel ni yow dag nasaraan boobu lay te ñëwele gaaye law war na ci ñoom xasaabun mbugal asimi mu daa ju màgg de yow ma tabyaddu bés ba dana weex wujjoowun ay xar kanam wata su waddu teññuun wujjoowun ay xar kanam de bés pencam yàlla da nga xamee ne ñii xar kanam dañuy weex tàll waaw mooy ñi nga xam ne gëm nañu yàlla ñu fay topp yàlla gëm yàlla nga fay weexal seen xarkanam ya mu leer nañu ba mu ne ni weeru bagar yàlla ñu yàlla boole ci ñooñu am xarkanam yoo xam nag ne waaw seen i waaw xarkanam dañuy dafay ñuul fukk fa amal la fi ne daal ñooñu si warga si ñun nagu joowum la jëkk waaw ñi nga xam ne seen xarkanam dafay ñuul daañu leen wax ne ak kafartum ndax leddi ngeen baada imaanikum sa gannaaw gëm seen yawma alastu bi rabbikum ñëpp dañ doon bale kon nag ñëpp gëmoon nañ yéen nag ndax gannaaw bi rek ngeen a murtaseen ba soo ko xaraf leen alaaxaa ba mbugal mi du ñaa kuntum ci xaraf la ngeen nekkoon tak prono doon weddu leen safara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp kuñ jub ñu ko jub ci gëm yàlla ga nag yaari wajutam ñoo koy yahutloo yaari wajutam ñoo koy nasaraan loo yaari wajutam ñoo koy majjoos loo de waaye mi nga xam ne mbërtu bu juddu bu juddu mukk parce que ñu ngi ko jox baara dagg geenam yéenay jox nopp yéenay daggal nopp waaw waaye ba mu mat la naka noonu gone bu juddu ñu gëm yàlla nga xam ne seede am na ko joxew ma moom lay juddoo ale mooy fi tax sa daay la ci fatarana taala su ko defee nag yaari waajuram buñ dee yawoot ñoo koy yawoot loo buñ nasaraan ñoo nasaraan loo buñ dee ñoo koy màggeef loo du wax waxut nag ne ñoo koy gëm loo gëm moom ñëpp ko ñëpp ko ci teexale li ci def mooy li jaar nga xam ne wàcc dee ko moo tax leen ku ku ku weddi yàlla ci ci àddina da mut te moo tax yàlla bi wax nag ne ah da ngeen mut te na dina mbaal ñaana yabat weex na wu joom ay ah, kanam seen te mooy ña gëm yàlla yàlla ñu ci yàlla boole fa ah lu doon way déel la ñu fi aju jagre aljanna ñu ko ah ayatullah inna ma tax do aw dana mu jàng ko alayka ci yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bala indi mu waji lam bo dëgg de bo ma laaw déet déet ñu dana mu nam man ak doon la ala ñu ñen di leen de yàlla du doon ba ñu ko bugal jël di bakkaar képp bu mu bugal waaw sa jëf la sa jëf la ko doon tande wallahi aji nak la ñaan yàlla maa fi samaawaati la nekk ja samaani juróom yaar wa maa fi gat ak ak jënd ak ak njaam watur jama def na delloo lu muuru mbidee yëpp ci la laa yi jëm ci yàlla de kuntum yéen xayra ummatin yéenay gën ci xeet uxrijat wow génneef na ko ñu naa fi ñeen ñi de saa si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooy xeet yi nga xam ne yàlla tànn na leen ñu gën ci mbooleem xeet yëpp ci àdduna ak ca àllaaxira dañoo ñooy seede ñaal yonent yëpp waral seen xeet ne jotal nañ leen wala xamoon na ci xam-xamam mais xeetu yonent ñooy gën ci xeet yëpp de yéen xam naa yàggoon na taamur na da ngeen digle gëm naa roosu ci watanaaw na da di tera ñu ko jëlu ci boto ñu da di gëm di laay ci yàlla ndax ñett jikko yi rek kat ci la ñu nekk gën ci rek waaw li yéen yaaram foof du loolu de bu doon loolu ak wala bokk jële moom Abdoulaye bokk na rek baay waaw Abdoulaye bi jigéen bi sallallahu alayhi wasallam waaye bokku ci de Abu Talib bokku ci Salman ci la bokk Abdoulaye ibn Salam yahud ci la bokk de bon nag yetti melo yooyu mu leen melale rek da ngeen digle lu baax ci tere lu bon te gëm ngeen yàlla loolu leen may ngëneel bi de ba tey ku melo ngëneel googu rek waaw daal di bokk ci tànnee fi xeet bi soo xam ne meloo la loolu ku la mën a jub waaw bokkuloo ci de waaw dàq na cosaan de xoote yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dàq na ngëneel lu jële ci cosaan wala ci askan wala ci deret de waaw inna akramakum indallahi atqakum yàlla ba mu bëggee dund yëf yi lu mu njëkk a bind xali bëgg ba mu bindee xali bëgg ne ko mu ne la koy mu ne bindal yoo xam ak lépp lu fa a am waaw lu yàlla xamal ak lu mu fa soo amal a bind na ko ca waaw asal ba mu tarti ba a kaste waaw wa a yëkkati na xali mbaam téere ya tali nañ waaw lépp lu muy dogal dogal na ko lu mu dogalu doon kenn mënatu na tax mu am lépp lu mu dogaloon kenn mënu caa dara ba mu bind nag baag ci xeet danaa yónni yonent yàlla noonu ci xeetam dana leen jotal ñun ña ko gëm danaa leen yóbbu aljana ña ko weddi danaa leen yóbbu safara danaa yónni yonent yàlla Ibrahima naka noonu danaa yónni Musa danaa yónni Isa benn danaa yónni Muhammad alim bëgg dal di gaawantu bind lam doon bind joxe di jëfee ña ko gëm ma yóbbu leen aljana ña ko weddi ma yóbbu leen safara yàlla daal di ko gëdd ne ko xalim bëgg yarul kooku mooy sama soppe lu tax ngay ma jiitu ci ñoom waa xalim bëgg tiit xar moo tax de ba léegi xalim ba balaa ma a dina sax ñu xar ko waaw ci digg bi ba ko yàlla gëddee ñu la xare xar-xar boobu ci bopp mu ne ko lu may bind bon mu ne ko bindal ne xeetu yonent yàlla Muhammad xeetu boobu bàkkaat lañ waaye man yàlla ji yërëm laa sama yërmaane nag jiit na ci mu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala amana donte gëmoon na al kitaab yi ñoo ñëpp ñun tawreet daana kon tey mu nekk xaran jaay gën la mu ñaan leen ndax am kitaab ci fekkoon ni gëm nañ waa yàlla kon gëm googu dana nekk gën ci ñoom rek boobu mënum aji nekk la ci ñoom almu'minuna way gëm ndax am na ci ñoom ñu gëm de mooy Abdoulaye ibn Salaam radiyallahu anhu ak sahabaam de waaw juróom ñaar fukk la ñoon keroog yéen tax ke Madina rek ñoom dañoo dal di ñëw jébbalu de waaw bokkoon nañ ci tànn ci saaba yi waaw sarum gën jébbali seen alfaas ko nañ ñooy way way gën a topp de waaye ñu gën a bëri ci yéexoon nag ñëpp xéefar lañ de gannaaw bu ñu xamee dëgg ga dañoo lànk ni rañaan lañ yabdu rookum lortu ñu leen yéen mboolem jullit yi di laa asal dara lor ci làmmiñ de bu dee leen ragal nag ñoom noonu yàlla yooyu li ngeen bañ bañ mënul ngeen wàññi dara lu dañuy tasa dara ngeen lu mooy lenn xasta ci lamiñ ak du leen tëkku tëkku yoo xam ne lu yàgg yàgg du ngeen gis jeexitam loolu rek day lañ leen mënal waaw loolu yomb waaye lu mooy loolu jaam rek waaw di leen saaga di leen jëw waaw di wax ci seen jigéen bi waaw loolu lay mën nañ ko ba yoo xam ne lu yàgg yàgg yéen du ngeen ko gis way yu xaajalookum dem xadama ñëw yéen yi wallookum ñu méngal yéen la baare gannaaw bi muñ joxe daw de ba suñu xeexee yéen su ma laajee dana topp defut dimbale leen de ndax yàlla du leen dimbale bëri nag defee na allé ñoom dina ci toroxte ay na maa sotti foo sa fu sa leen de ñoom yow yàlla topp na leen toroxte foo leen mën a fekk doo fekk ñu am tara doo fekk ñu am tara nga bugg yàlla taxal na leen toroxte mu ci gërëm taxaloo waaw si ba ca nekk mënatu ñoo tàggoo toroxte eh, yow moom suñu la ñu saas waaw suñ ko ne buur la sax du boo ko gisee rek gis melaw toroxte ci moom de yàlla leen toroxal mënatu ñoo tàggoo boobu melo ulaa bi abdin ndare ñu nekk ci ndare ñu ne la ay ci yàlla waaw dina ko dina nekk ci ñun te doo fekk yow di mukk ñu taxaw ci seen doole bopp waaw waaw foo leen fekk rek am na nguur gi leen gàddu waaw ñu ngi ci seen lamana waaye waaw yow waaw taxaw ci boppam rek di wéetu benn fekk dara doo ko dégg mukk la adduna de da ñu ngi ñu ngi amatal dawla waaye dawla amu ko lu muy dawla américaine Angleterre de waaw wa baaw jàll nañu da xala bin di mbugal ñu ne laay mu tudd fa yàlla de yàlla mere na leen kon bu nga defee naa leen ci ñëwaat makkal na miskin ga te yàlla daf leen di miskin ga zalika loolee yaa ne moom bisaab si naka ñu tax na nekkoon nañu yàq furoon di weddi gaa asilage yi tawreet yi buur ba wa yàq noonu dañuy rey lam bi ay yonent bi xëy na xëy ci tool de ndax ba tawreet dañ laa jël tawreet dañu wàcce ko ci ñoom dañ ko dañoo lànk ne ñu ko jëfee ba na tax yonent yàlla benn defee na ñu fukki yonent ak ñett ci benn bëccëg ñu rek juróom ñaar fukk waaw jël ko fóodee leen waat ñu ñu mboole ñu leen mboole leen daal ko dee de ñu ma xaw ci saa si lañu mooy ndigal ak yàlla de parce que nag nag yàlla ñu di ah li ma fi ñu di way jub am na ci ñoom ñoo xam ne ni ci koñ ci lañ ci yoon aka Abdoulaye ibn Salaam radiyallahu anhu moo gën a rafet saga bi salaam def leen na lañ jàng aaya bi laa alquran yàlla ana ala di ka ibidi yow te ñoom yëpp dafa gën ñu yàlla de am na ci ñoo xam ne waaw bu dégg bëccëg ñu ngay jàng alquran waaw dinaa fi la guddi de waaw ñoom ñoom bokkuñ ci yëfoo di yàlla nga ñu ñoom ñu ne dinañu gëm ci laay ci yàlla ويأمرون بالمنكر بالمعروف بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون سيدات الحالات بالمعروف وأولئك هم الذين المرض من الطاعون وإنك لم تورم ترى به كيف ñoom ñoom daañu am dara jikko fa yàlla tey am na ci yow de waaw dafa bëriwul daaw ba mën a ko xam lu ngeen def min xayrin ci laara moom hiw la falam tukkaroo deful xaj nag yoolam de lépp lu jaam def waaw ci lu baax yàlla du ko xañal yoolam de wala yàlla alimun aji xam nga moom bir mu takk nu ko ñu yàlla de inna lesina naka ñooñu kafara weddi nañu lan tax lu yaa jëñe ci waa aw fa yàlla de leen tax mu leen de boobu laa ka ñële yaa saabu ñële ñu waroon ni safara moom ñoom xaali doon wa jël lañu yaa ca woon safara de dañu dem safara tal seen aw seen doom waa du ca jëriñ dara de yàlla na ne moom du teer waa waaw ci seen yi xalal du seet seen i naraw ñu seet ci seen i xol waaw ak seen i jëf rek yooyu ñu naan seen i jëf la yàlla fay ku ñoom sàll defal jub waaw kooku la yàlla xalam booy boo di miskin booy boo di paam kooku la yàlla def muy jaam bu mu fonk koo xam nag ne waaw tey na jubut sa jëf xéwénut waaw soo bëree alal waaw bëri mbooloo itam dara nga tëj fa yàlla ñu ngi àddina fonk borom daraja ak borom alal ak borom nguur ñu ngi tëj fa yàlla dara yàlla moom su ko gëm def ko ci xolam waaw te di ko topp waaw kooku la seete waaw ñu ngi lay yëkkati su ko gëm yàlla ñu ci des nag mu leen di leen sëddee lay safara yegg na suufee yéen ñu ngi sallallahu alayhi wa sallam na nga juróom waaw lu jëkk juróom rek na nga waaw màng sa doo mu ci la waxambaane muy jub suggal ci dundam lépp loo xam ne sa doom ko am ci yàlla ci waxtu woowu nga koy faggu bu fekkee ni yaa ngi waxambaane nag topp sa waxambaane sànq sànq sa dund dafay màggat soo màggatee mënu ko dara nag wala dafay wax ne nañ koy fay nañ koy dundal aram jëfam jëm doon jëf ba muy waxambaane so da bala ko xam ne defu woon dara nag comme looy xam màngal sa waxambaane balaa màggat a ñëw màngal sa yëpp balaa feebar a ñëw màngal sa fataane balaa ñàkk a ñëw màngal ba nga amee ak kii yëpp balaa ngaa ñàkk jàpp màngal bi ngay dund balaa ngaa dee juróomi rek lu ci nekk na nga xam ne loolu lu ca topp boo nekkee waxam ba amee màggat moo gis fii ndax maanaam da ngay xalaat rek loolu la danga dee wala nga mujj di màggat rek ko xam danga danga ko jënd ñaar ko xam jot danga ko jënd soxla yu bëri soo dund danga ko jënd dara fu wér danga ko jënd feebar rek juróom yooyu loo ci am jëfante la moom balaa nga ko ñëw langaam am ca dara bu demee bàyyi la dara masalu maa ngi joxoona na raw la danañu dimbale ko ñoom yéefar yi waa fi xayaati dunya ci biir dal xadina ci noona ñu noonal yonent di ci dépassé alal ji di jeex fan sa biir xiin fan ngelaw la yaa ajana kala ci moom suurum aw tàng wala suurum ak tàng asaabat jot nañu arsa xawmin bayam aw

xare boobu la yàlla di ñett moom a jàngal bu doy wës Muhammad doy ko waaye fasal ñu def ko mun tam ci ñëw ci tam ko la bu ñu la def ba nga xamee ne tam tam ñu dama ci ab waaye ñu bay ñu fa leeral ñu leen kenn dëgg ñu ñu ñu saaba la ñu ñu ñu ñu xare la ñu dem xam nga dañu doy ñu ñu ci ci ray ñu doom ci

kala baa waaye bu demee

am ay ginaar noonu waaw su dee doom waaw am na ko ci jabaram waaw bu ndeyal ndeyal ndeyal ci kawam ñëpp di ko xool xam nga daf koy xëccoon bu dee nag waaw ñu ko ci jabaram mu naan maa ngi ci kawam ñëpp xam nga daf koy xëccoon ndax loolu jàppale ngeen ko waaw ci seen waaw jabar am na ko dina wax ko waaw ci laa wax nii mu ngi wax nii ci fekk ñu yaa ci ñu ngi ko maa xam ko ñu ko ñoo ko ci ci ñu la ñu ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko dana waaw si biir kese si. waaw ñu ngi ko rek si biir kese bi waaw waaw waaw. lépp it loolu sañoon waaye sañoon nañu si wàññi leen dara de ñu ngi wàcceel kenn ay diwe. ñu jokkal kenn ay diwe. parce que ñu ngi ko balaa ñu ko kese ñu ngi leen waaye nga demee yàlla comme que yàlla bañ a sàcc. tamit daa ñuy kam ka dellu mu bu saxatul ci mer ñu laaj war na taxawaay jaadu jaadu su fekkee yàlla ba am ko doon yàlla ak mooy yàlla bu fekkee mën nga ba yàlla mere ko ñu ngi ñu jaasoo aussi que dama am na suñu bëgg yàlla dem jaadu nga rek am ñoom di yéene dara jaatum dara ñu dara jëlee ñu ndalaa sa yàlla buñ ñu dara ñu dara jëlee ñu sa yàlla de am na ñoo xam ne dañoo koy dara jëfe yàlla yàlla ñu ci yàlla boole ñoom ñu seeni dara jëfi jëfeemu am ñu seeni dara jëfi sa de waaye waaye dara jëfe sa yàlla waaye mbiru doomu aadama nag waaye daraja rek la bëgg waaye kuy xamul daraja na xamul rek daraja sa wàll rek la wax waaye naa wax rek parce que ñu xamul lu ko bëgg rek dinañ ko fere yéen ci ñu tontu yàlla dañ leen di jàng naa dëggal soo la ko fi naa dama ko tuddee yokkoo raay dëggal de képp kuy tudd waaye waaye yaa ngi dem këram dara ko war a ñu indi jàng naa ñaanum soo la ko fi naa war a yëkkata ba sa grâce góor bu ñu waxoon wala jaadu borom ñu xatal nga ñu xatal laa ko lay waaw ñoom ñu xam naa bu ñu nekk yow yaa wax ko dina aw sama ñaar la ko dara sama bu ne képp ku ko fee di ne ko daal waaw wala nekk borom sama ñaar sama ñaar tam waaw ñoom ñu jàng naa sëy la ko fi ñaari ñaari taale waaw la ko dara sama waaw sëy bu ne képp ku ko fee jàng naa borom sama ñaar ñaari taale waaw yàlla na yàlla jàng ci alxuraan yi ñu jox ko Ubay ibn Ka'b nga xam ne ko bu ngeen yore yàlla da ngeen a doon ñu ko doon jàng jàng alxuraan waaye ci Ubay ibn Ka'b ñu jàng ko nekk ci réew ñu ngi ko Bilaal waaw ak ko borom fukk waaw mu ngi ñu jabal waaw bañ bañ waaw mu ne borom dara borom waaw sa yàlla yow am na solo da ngeen a solo wala wala. waaw bu tënk loola yàlla dafa war a jaamu maanaam waaw jiw bi yëngu jiw waaw képp koo xam ne jiw bi tënk na woon waaw bu njëkk bi rek bu dee jiw bi tënk bi bu doon rafet waaw bu doon rafet bu doon rafet bu dee jiw bi tënk la waaw loolu jàng ko daan faral loolu de jiw bi tënk jàng naa faral bu ñëpp ñu ngi dafa am buntu ci aljana ak dara daan bu bokkul ak morom waaw ku nekk nag bëgg la xam ne moom la ko ci yow bés bu nekk lay dem waaye su nekk am dara am na ñoo ñu teew su nekk la nga xam ne moo la fa jiite ñëw loolu loolu gis nga ko waaw waaw waaw xam nga ñëw waaw su ñëwoon ci buntu bi yëpp ñëw nga ko waaw waaw ndax mu ngi ñëw kenn ku bëre buntu nga xam nga kenn ku ñëw ku bëre buntu ku ñëw am nga ko waaw waaw moo xam ne moo gën a gën waaw waaw wala yàlla defee ma.

ah man de li joxe mooy que yéen bi ñu ñëw mottu ma leen ci ñëpp rek ba mu soog mooy juróom ñaar fukk xëyal Badar rey ngeen juróom ñaar fukk jàpp juróom ñaar fukk nga xam ne bii dañu ne mu ngi leen koy tëbëtu. ñoom ñoo gën a mën ko Badar yéen juróom ñaar fukk añaasam ñu dee dee rek deret soxla ñu ko yëpp dañoo dee bal bayit ahyaa dee dund leen ngarab yi sa gabu borom ko ci tey ci ko la pare yaa ko ko dee de yaa ba ngay dund te yaa ngay jagul ci jàng jàng jàng yaa ci jëmm ay jàng yoo xam ne yaa ko lañu def ak jàng ñu dañu ñu jëm sa bopp ñu sa ko def ko leen ñu dañu jàng yaa lépp lañu mu ci teew parce :fra que :fra waaye yonent bi dafa yàlla jagleel na ko juróom benni jikko waaye yoo xam ne yonent bi amu ko waaye mooy comme :fra baax rek waaye kooku lay jëlee këram di ko aljana kooku la ko yàlla baaxee rek bépp bakkaar bu mu mës a am waaye kooku ñu koy dem ci réew mi rek juróom-ñaar fukki jabar yi ak ñaar waaye naa kooku la ñu koy tegalal ndëkk waaye teg ko ndëkk loo xam ne jàll kat bi ci nekk moo gën waaye ak noonu ci jiital tey dina ko waaye ci may ko wala daal di déglu di leen di leen sant sant na ko bu ci déglu di leen sant na waaw jëm ko sax ñu sax ñu sant na ñu leen sant na. bu soobee ci ñu naan ci seen xale ñu ngi leen di leen di leen di leen wax dëgg yàlla ñu wax dëgg yàlla waaw yow sax dafa dëgg yàlla dëgg yàlla xale yi ñu ngi ñëw ba ñu wax dëgg yàlla xale yi ñu ngi ñëw ñu sax ñu ngi waaw dara sax dafa dëgg yàlla ñu leen dëgg dama gën a déglu ba mu yàlla xaw a jot rek ñun ñoo mën xel dégg nga xam naa xam ne dégg nga fépp nga xam ne dañ ko déglu dama ko gën a déglu ba mu yàlla xaw a jot nga xam ne dañ ko gën a déglu ba jàmm ci rajo bi wala rajo bi waaye ci seen mbir mi lañ ko teewee ba kenn ci ñoom waaye naa doon ci jàmm nga leen ci waaye yow nga leen ba yàlla lu ñu leen ko doon loolu ñu ko gën a jàmm waaye xam nga dañu leen ko ko ñu ko ko ko ñu ko ñu ko ñu ko gërëm ñu daan waay gëstoo ñu ne suñu borom gërëm ñu daan waay ñooy gërëm ñu gërëm waaw waaw waay mais nga ñu jënd ko rek maa ngi xam ne ñoo ngi jaaree. gërëm leen ci ndax tey ñoom am na gëm ñu waay mais gëstoo leen suñu borom. waaw waaw waaw gërëm leen ñu gërëm gërëm ñu gërëm ñu waaw waaw waaw tamit waaw waaw bu dee ci waaw waaw tamit kooku dafa tey am na tey bu bëri nag daañu leen ñu ci tey waaw waaw période bi jeex dana sori yaakaar naa ne bu ñu jeexee jàngale ko daal def naa boo ko ñu dee dafa sori loolu it nag dafa sori bu dee ci ndam waaye daal dafa sori donc bu dee alal ñoom tam dafa sori bu ngeen tuddee ci rëdd waaye dafa sori bu ngeen tuddee ci kër waaye dafa sori waaye ba muy gëstu bi sori waaye kenn ku yoo xam ne lu ci nekk waaye sori na la ba day ayaay yéen ci lu ñu doon dañ ci bëri dañuy def loolu la ko dëgëlee.